أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu yi ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziyaare te di leen balu àq fas yéene àndaat yéen rek ci jataay yi nga xam ne muassasatul wafa'i bi huquqil iman moo ci ànd ak yéen ci biir waru koor gi tey di suñu ñaar fukkeelu jataay ak ñeent ñu fas yéene ci ànd ak suñu mbokk sëriñ soy bu jonn mu jógee ba Ndakaaru ñëw ngir fës yéene bokk ak jataay bi fës yéene ànd ak ñun jàngat benn tom boo xam ne bu am solo la te ñun ñëpp ñu koy dund muy jëm ci wàllu politique muy histoire politique bu senegal ak yan jeexital la am mu nekk kon tomb boo xamante ni tomb bu am solo la kon bala ñoo jox sëriñ bi kàddu gi rek dañuy tënk lu gàtt rekk ci ay yëngutoom ginnaaw bi mu jaar jàngee njàng mu suufe ci Touba euh, njàng mu digg doomam mi ngi ko defee ci Mbàkke ci seem bu ñuy wax seemu 2 ginaaw bi mu amee BFM tamit foofu ci Mbàkke fi la jànge euh, si enseignement secondaire ci lycée bu Mbàkke foofu la jànge ba am baccalauréat ginnaaw bi mu amee baccalauréat nag la fi jógee dem fële ca France ci dëkk bu ñuy wax Metz jot na faa def benn formation ci lu toll ci wàllu at ci wàllu session entreprise ak administration waaye ginnaaw bi la jóge foofu dem ci benn dëkk bu ñuy wax Strasbourg ci biir France ba tey ci université bu nekk foofu foofu la jàngee ba am licence ginnaaw bi mu am licence tamit mu continuer am jàngam ci biir Strasbourg boobu noonu def na fa ba tey master 1 ci wàllu droit international et européen ba tey tamit euh, ci biir Strasbourg moo defaat fa beneen master 1 encore ci wàllu droit public ba tey tamit def na fa master 2 ci wàllu droit public jamono ji nga xamante ne ñu ngi wax ak yéen mi ngi ci waajal doctorat kon jëmm jooju moom lañ dalal fii tey ci jataay bi mu fas yéene ànd ak ñun nag ci tomb bi ma wax léegi muy histoire politique bu Sénégal ak ay jeexitalam kon insha allah ci biir waxtaan wi danañu xamal histoire politique ci Sénégal ci jamonoy bu ba ni ñu amee indépendance ñëw tamit ci ñaareelu xaaj bi muy diggante bi amee indépendance ba ci jamono yi Mamadou ja ñetteelu xaaj bi mu ñëw tamit ci diggante jamono jooju noonu ba fii ñuy wax ak ñetti étape yooyu noonu la ko séddale étape bu nekk nag la ca xew ci wàllu politique xew-xew yi ci gënam solo incha allah danañu ko fas yéenee baaxee kon loolu nekk loo xamante ne lu am solo la lu mat a bàyyi xel la. bala ñu koy jox kàddu gi rek ñu fàttali mbokk yi ne incha allah suba ci altine ji wala suba ci talaata ji dañu fas yéenee dalal professeur Basirou Sarr Mouhamad Lamine Sarr professeur Mouhamad Lamine Sarr mu fas yéenee ànd ak ñun ci tarbiyatul awlaat mooy yar njaboot gi muy lu am solo ginnaaw suba insha allah ci àllarba ji nga xamante ne ci li ñu fas yéene yëkkati jataay bi dañu fas yéene ànd ak ay borom xam-xam yoo xamante ne dañu ànd ak ñun ci al waaqi' al muridi yi muy murid gi ni ñu koy dunde fi mu nii ñu fas yéene ci ànd ak sëriñ Amsatu Jaxate ak sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëriñ Abbaas ci teewaayu kilifa yu baree bari ñu mën cee wax sëriñ Basiru Mbàkke mu sëriñ Abdou Khoudoss ak yeneen kilifa yoo xamante ni incha allah fas yéene ñu fekk jotaay boobu kon incha allah li ñuy def rek moom mooy dañuy jox kaddu gi sëriñ soy bu jon ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas yéene baaxe tey yàlla ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko asalaamaaleykum wa rahmatullah min ashaytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ngi leen di nuyu di leen ziar di tàmbali ci jéggalu ci kilifa yi ñu fi fekk di yëkkati kàddu ci seen kanam waaye di ziare mbokk yépp yi nga xam ni teew nañ fi te di ñu teewlu di am yéene waxtaan a yéen tey ci li nga xam ne mooy taarixu Séné politique gu Sénégal ak ay jeexital mu nekk mbir moo xam ni lu yaatu la. tàmbali lu jiitu xëy na lu ci tubaab di dikk waaye loolu dañu koy bàyyi bi nga xam ni ñoo ci gën a ci waxtaan ci ñun li ñuy fas yéene dikk ak yéen xanaa mooy diggante bi nga xamante ni Faidherbe tàmbali naa doxal administration Sénégal muy tàmbali ci at yi 1850 ba dikk ci jamono yi nga xam ne mooy yi nga xam ni mooy yu tey yi gën a jege waaye balaa loolu ñu leeral rek xëy na lu gàtt ci politique ni ko déggee ci niñ ci nar a waxtaane duñu ko tënk duñu ko wutal luñ ciy dugal dañuy jàpp ne rek mooy ni nga xam ne noonu la yore aw askan loolu nag mun ko waxee lu yaatu la loo xam ne dara nekkagul ci biir waaye ban histoire lañuy waxtaane ndax dañuy waxtaane histoire lu ñu mën a tudde tey wala mu bari lool ci kàddu yi ñuy dégg mu li ñuy wax politique politicienne mooy diw wax na diw wala diw jóge na fii dem na fee dañuy bàyyi boobu am na ñoo xam ni xëy na mën nañ cee waxtaan ñu leen di wax ñoom ñiy def sociologie politique ndax ñooy xool eh, nit ñi seeni doxee ak seeni jëfin ci wàllu politique lan moo koy lan mooy sabab bi ak lan lay jur loolu dañ koy bàyyi ak sociologie politique kon duñ ci wax ndax dañuy waxtaanee li nga xam ne tey boo demee ci université yu bari loolu lañuy ñuy wax buñ ne histoire politique mën nañ cee déggee taarixu idées yi politique xalaat yi nga xam ni ñi nga xam ne dañoo jàpp ne nii lañ war a yore réew xalaat yooyu lañuy joxe loolu am na histoire boppam ñu di ko wax histoire histoire des idées politiques mooy xalaat yooyu waaye loolu bu dee sunum réew buñ ko waxtaanee ma njariñ li mën naa néew ndax dafa mel ni xalaati politique buñ koy wax lu ci bari am na yu tëgg ba noppi teg fi te yu ci bari yuñ jéggaane la li ci topp mooy ndax dañuy waxtaane histoire parti politique yi ndax li may wax nii université yi boo demee ñaar yi ci la ñuy histoire ñaar yooyu mën nga ko faa fekk mooy histoire xalaati politique yi mooy taarix boobu walla taarixu euh, parti politique yi réew mu mel ni Sénégal boo jëlee parti yi ba ñu nekkee Sénégal ba léegi du nekk parti yoo xam ni ay nit yoo xam ne dañoo bokk benn métier ñooy bokk parti rek nga xam ni daanaka di nga fekk ci benn parti ab baykat mën nga faa fekk sàmm sàmmkat mën nga faa fekk ab cadre mën nga faa fekk keneen kuy liggéey leneen ba tax na turu parti bi rek du la mën a may ci li gën a lëng li gën a bari du la mën a may nga mën a wax ni parti bii de catégorie ci société bi ñii ñii liggéey lii ñoo fa nekk leneen li itam mooy bañ tàmbalee indépendance ba léegi mel na ni day gën a néew ñuy mën a fekk ay nit ci parti politique ñu daan ne maanaam xalaat yii mooy xalaati parti bi lii moo ñu convaincre idées yi lañ am ci wàllu nu ñu yore réew ñu di ci dox leneen li mooy réew mu mel ni Sénégal ñu néew bokk ci parti yi kon boo jëlee histoire taarixu politique senegal Sénégal tënk ko ci parti politique yi waxtaan wi njariñ li mënoon a am mën naa des kon lenn rek moo fi des mooy jëlee ko noo xam ni moo xam nit ki dafa masa a ci loolu moo xam képp koo xam ne yaa ngi ci askan wi mën na laa ñor ndax dañoo wax ni réew mi nii lay doxe léegi ñu xool li nga xam ne moom la ñuy tuddee lu mel ni démocratie wala li ñuy wut bu ñu ne dañuy yor réew mooy suqali ko histoire politique naka la doxe ak yooyu kon foofu lañ tas yéene waxtaane loolu nag pàcc bi ci njëkk mooy li ma wax ni diggante bi fi Faidherbe bu nekkee muy 1850 ba ci indépendance am na nu mu yore réew mi yorin woowu it ni ñu doxale woon lenn lu ci ne am na jeexit mën nañoo jàpp ni am na jeexit wala it buñ ko waxee kenn ku ne mën naa xool lan la jeexital ci askan wi loola li ci jiitu mooy am na benn jamono bu fekkee fii ñu nekk ñun di Sénégal dañoo jàpp ni du gouverneur bi bu jóge France mooy jëf ci askan wi day wut ku dox digganteem ak askan wi moom moom lañ doon tudde ci jamono yu protectorat mooy gouverneur bi du jëf moom directement ci askan wi day wut ku ko doxal ci digganteem ak askan wi loolu nag daan nañ mën a am ñoo xam ni ci réew mi lañ nekk ñu mën leen jàppe ay sénégalais ñu nekkal fi tubaab bi ndax ñoom ñoo dox diggante tubaab bi ak askan wi loolu it am na beneen xeet bu amoon ci yeneen dëkk yi mooy ni ñoom lu ci bari gouverneur bi ci boppam mooy jëflante ak askan wi wutul ko dox digganteem ak askan wi muy li ñuy wax administration directe Sénégal nag ci li gën a lëng bu ñu nag mooy ba ñu amagul indépendance fii tolloog tey fi ñuy wax Sénégal li fi gënoon bari mooy dañ daan wut ku dox diggante tubaab bi ak askan wi kon saa su ne rek am na ku daan dox ci diggante bi loolu mën nañ cee am ay jàngat yuñ ci am mooy ne lim mën a jur mooy ki dox ci diggante bi mën naa ñoŋal li askan wi bëgg waaye it mën na fee nekkal tubaab bi ñaar yooyu yépp danañ ko am ci histoire Sénégal am na fi buur yoo xam ne ñoo fi nekkoon doxoon suñ diggante ak tubaab bi li ci gën a fees xëy na mën nañ cee gis ni dañoo tàmbali woon di fi nekkal tubaab bi ba li ci gën a fës mooy li ñuy wax chef de canton mooy bu ñu réew mi ay xaaj daan ne cercle canton ak yeneen chef de canton yi dañ daan mujj fexe ba mu doon ñoo xam ni ci askani buur yi lañ bokkoon ñooñu it dañoo mujj dem ba nekk li ñu tuddee tey comme fonctionnaire u état bi maanaam nekk agent bu tubaab bi boo doxee ba li ñu gën a jege ci suuf mooy ba laataa ñu am indépendance am nañ fi ay nit ñoo xam ne dañ leen waajaloon ñu jàng ji bitim réew ñu ci mel ni ñoom Lamine Gueye ñu ci mel ni ñoom Blaise Diagne ñu ci mel ni ñoom Mamadou Dia ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen bi ñëwee ba 1956 dañ ne woon gannaaw dañu waaj a am indépendance faaw ñu waajal leen ñoom pour ñu yoral réew mi kon da ngay gis ni saa su ne dinañ wut ñuy dox suñu diggante gouver euh, administration coloniale dina wut ñu dox digganteem ak askan wi ñooñu nag ci li ma leeral ni mooy seen melokaan mën naa jeexital ci ni ñu yore askan wi bu fekkente ni am na jikko yu nekk ci ñoom mën nañoo may ñu ñoŋal li ñu war a ñoŋal waaye bu fa nekkul itam day mujj nekk rek li nga xam ne mooy ci fi nekkal tubaab bi loolu nag lu ak sew sew la boo xam ni bu mat a bàyyi xel la mooy buñ demee ba ñu doon xoole réew mi ñu nekkal fi tubaab bi mooy même bu fi tubaab bi nekkatul sax lam xalaat ak lu mu bëgg mën nay continuer di wéy kon loolu benn jàngat buñ ci mën a def la bi ñu amee nag indépendance moom wala li jiitu ñu koy am Sénégal dafa bokkoon ci fu ñuy wax AOF ñu koy wax administration Afrique occidentale française Togo fan tudd Togo tey bokkoon na ci Guinée bokkoon na ci Mauritanie bokkoon na ci am na yeneen Burkina Faso bokkoon na ci ak Mauritanie foofu ñu bokkoon ab fédération la woon bi ñëw ñu tànn ni capitalu fédération bi kat dakaar lay nekk kon Dakar nekk dëkk boo xam ne moom lépp lu jëm ci fédération bi moom moo ci mu foofu la ñuy dajale foofu la siège bi nekk kilifa yi fa la ñuy daje moo xam ñu Côte d'Ivoire la moo xam ñu feneen la loolu nag lim indi wala liñ mën a jàpp ne mën nañ ci def ab jàngat mooy Dakar dafa mujj nekk ab dëkk bu wuuteeg li des ci Sénégal loolu am nañ jàngat yu mën a gis ni tey ba ñu jógee ci indépendance ak léegi liñ tàmm ci kayit lu ci bari ci ay kayit lépp Dakar la daje bu ko nit di wuti it foofu lay dem maanaam li ñuy wax centralisation ndax lañu ñu fa bàyyi bañ fi jógee loolu lañ wéyal kon bokk na ci li nga xam ne moom la administration tubaab bi tànnoon li ci gën a lëng ci lu jeexit ci ñun mooy ni ñu dagg dagge woon territoire yi jàpp ne lii mooy capitale pour fédération bi ngir fédération bi ñun Sénégal mujj na Dakar nekk ab île boo xam ni ab ruq boo xam ni pour ñeneen la woon waaye nekkuloon pour ñun léegi nag li ci xew mooy lépp lu ñuy wutati ci wàllu kayit léegi Dakar la ñu dem loolu topp nañu leneen li ñu topp itam mooy politique yi nga xam ne moom la tubaab yi tànnoon ci wàllu économie mooy gerte gi ñu fi doon bay ñoom li ñu ci bëggoon mooy bu ñu ko bayee ba noppi rek ñu jox leen ko ñu jaay leen ko ñun duñ ci liggéey dara duñ ci duñ jëf ci gerte gi dañ leen koy jox ñu jaay ko ñoom ñooy def la ca des lépp loolu gannaaw tàmmoon nañ ko bi nga xamante ni suuf si nangootul bi nga xamante ni itam commerçant yi nekkoon ci suñu dëkk yi lan doon jaay muy gomme arabique lañ ko daan wax gomme boobu dafa mujjoon ci àdduna bi yépp prix bi wàcc prix bi wàccee li ñu jur mooy commerçant yi dootuñ mën a liggéey ci loolu te it bëri na ci jaay yoo jënd ak jaay yoo xam ni syriens yi ak libanais yi wala naar yi wala chambre def commerce bu tubaab yi bu France moom lañ ko bàyyee woon nga xam ni ab xeetu metti ci wàllu crise économique moo fi amoon boo xam ni nit ñi li leen dese woon rek mooy jéem xool naka la def ba liggéey ci nguur gi maanaam ci administration moo tax jamono boobu li ëpp ci sénégalais yi ñu ci gën a féete ndaw li ñu doon bëgg mooy di liggéey ci administration maanaam nekk ci di liggéeyal état waaye nekkatul liggéey boo xam ne sa liggéeyu bopp te loolu li leen ko tax a def du ak tànn waaye ab coono moo ñëw ñu dox ci loolu loolu liñ ci mën a déggee mooy boo jëlee tey senegal dafa am ñoo service public mooy nga xidmaal askan wi mooy nga xidmaal askan wi njëriñ askan wi loolu bi ñu koy xalaat di ko def ci réew yi ni ñu ko jàppe woon mooy dafa war a nekk loo xam ni nit ki bu koy def da ko war a tànnal boppam mooy yàlla da ko ci xiirtal waaye ñun ci suñu histoire bi ñuy tànn loolu ku ne dafa sonn ba amatul fu dugg mu dem di dugg ci liggéey bu mel noonu loolu nag li muy mën a jur rek mooy ñun tey su ma ko mënoon misaal maanaam du ñu xàmme bu ñuy liggéeyal bu nekkee ci état bi di ko liggéeyal duñ mën nañ cee bañ xàmme lan moo ci ma ak lan moo ci kasbul xalaal mooy fàggulu lew mooy li nga seq ak moom fay kon fàggulu moom nga ko seqal waaye moom dañ ko fee teg ngir dara liñ ko fi tege nag mooy mu jëriñ askan wi lii nag bu fekkente ni yow danga nga jaawale moom waa askan wi li nga war a seq ak ñoom seqoom ñoom kasbul xalaal seqoom ñoom fàggulu lekk kon li ngay am yow di ko dundee du ñoom ñoo la ko war a jox waaye nguur gi moo la koy jox yow li nga seq ak ñoom mooy luñ soxla nga fexe bañ am ko ca anam ba mu gënee te doo ca tànn ndax xam naa ko ndax xaw ma ko loolu am na ci li ci desit mooy boo tànnee service public bi ma wax mooy xidmaal askan wi tànn boo xam ne du tànn yaa ko bëgg dañ la ci xiirtal waaye jamono moo metti moo tax nga dugg fa mooy boo xasee dugg rek daanaka la aju ca liggéey bi yépp yow dootoo ko lijjanti mooy li ngay def rek mooy gannaaw xas ngaa dugg noo fexee rek ba nekk fa ngay def waaye doo xalaat mukk noo fexee ba nit ñi li ñuy soxla nga di ci dox yii li tax ma ubbee ko mooy dafa nekk yoo xam ne ba ñëwee ba ba bisu tey bi yooyu day jeexital ci ni ñuy liggéey ñun ci biir bu nekkee ci biir administration maam ñi liggéeyal état ñi liggéeyal góor gi ñëpp foofu danga fay mën a gis loolu képp ku jóg di am dox da ngay mën a seetlu loolu loolu li ñu bëggoon a def rek mooy dafa tàmbalee fu sori dafa am tàmbalee boobu amaguñ moomaguñ suñ bopp amaguñ indépendance te ba léegi xëy na loolu mën mën na mënees na koo yëg ci li nga xam ne ni lañ ni la ñu doxee waaye li nga xamante ne ci lañ bëggoon a dikk nag mooy. ba ñu jógee ci indépendance am na ñaari diggante yuñ mën a ràññatle am na diggante boo xam ni 1960 la ba 1963 am na diggante boo xam ni la ca topp la ba suñ jamono ji li jiitu mooy Sénégal bi ñu amee indépendance ñoom dañoo tànn boobu Afrique gi yépp képp kuy tànn rek da ngay tànn régime bi ñuy wax présidentiel mooy li ñuy wax tey nguur gi benn nit moo koy yor mooy pouvoir exécutif li ñuy wax nguur benn nit moo koy yor nguur bi may wax nii bokkul ak fa ñuy wax pencum ndaw réew mi mooy fa député ya di nekk régime présidentiel benn nit moo koy jiite mooy jiite nguur gi Sénégal kese ci fii ñu nekk Afrique de l'Ouest bi ñoo tànnoon am li ñuy wax régime parlementaire mooy boo xam ne tamit régime parlementaire boo xam ni pouvoir exécutif bi nguur gi ñaari nit lay doon ñoo koy yor buñ ne régime parlementaire nag dañ cee jublu ni ñi nga xam ne ñooy député yi dañ leen a jox jëmm ci ni ñuy yore réew mi bokk na ci li ci gën a lëng mooy bu ñuy tabbu ki ñuy wax président Sénégal du sénégalais yi ñoo koy tànn ñoom ñoom dañuy tànn ay député député yi ñooy tànn président bi Senghor bi ñu koy tabb 1960 député yi ñooy woote ne Senghor lañuy ñuy fal buñ ko tànnee ba noppi député yi ñoo koy sas ne ko comme li ma wax sànq ne nguurub ñaari nit lay doon ñoo koy sas ne ko wutal ñu koo xam ne moo ñu yoral nguur gi moom it mu dem wut waaye moom tabbul ko ndax da koy wuti rek indi kooku bu ñëwee mooy defar ab gouvernement ut ab programme daal di ñëw taxaw ci kanamu député yi daal di koy présenté wax leen ko bu leen doyee ñu tabb ko loolu mooy investiture mooy dañ koy investir kon ni ñuy fale président de la république noonu lañ doon fale ke toppoon ca moom ka du topp sax waaye kam bokkaloon nguur gi te boobu jamono yi ñu koy wax président du conseil liñ ci jublu nag mooy moo jiite conseil de ministre bu ministres yi tasee war a diisoo moo ko jiite donte ko président dana fa nekk di moo koy teewe moom waaye kay moo koy jiite kon ñaar ñooñu ñoo bokk ni leen di tabb constitution bi itam dafa joxoon kenn ku nekk ay gëdd dañoo ne woon bu dee jamono yooyu Mamadou Dia la woon ngir mu gën a leer <coughs> ngir mu gën a leer Mamadou Dia moo nekkoon président du conseil Senghor moo nekkoon président de la république dañoo wax ni président du conseil maanaam Mamadou Dia mooy responsable gouvernement bi mooy responsable ci kanamu député yi mooy li ñuy doxal ci réew bi bu doxul moom lañ koy laaj loolu nag am na njumte ku sew ku ci faral di am mooy dañuy jàpp ni ki ñu wax ni mooy responsable moom lañ gën a néewal doole fekk ne ci li ñuy jàngale ci wàllu constitution ki ñuy wax ne yow yaay responsable yow lañ gën a jox doole ndax ki nga xam ne bu ñu ab magasin bu ñu la nee lu ca manqué yow lañ koy laaj yaa ci ëpp responsable ki nga xam ne dañ ne ko rek yow toogal ñu ci buntu magasin bi loolu mooy li nga xam ne moo ci amoon dañoo waxoon itam ni Senghor mooy chefu armée bi waaye dañoo waxoon itam ni moom Mamadou Dia mooy responsable armée bi ba ci général bu sax moo koy tab moom mooy responsable armée bi kon kooku moo gën a yor gëdd ci armée bi moo leen mën a yëkkati ak di leen teg ki nga xam ne dañu ne rek mooy chef armée bi dafa mel ni kële dañ koo delloo njukkal rek kon loolu mooy li nga xam ni moo gënoon a lëng ci li amoon ci diggante 1960 ak 1963 te niñ leen séddalee woon ñoom comme ñoo bokk nguur yi su ma ko bëggee tënk dama naan Senghor dañ ne ko organiser ñu dëkk bi Mamadou Dia ñu ñu ne ko suqalil dëkk bi maanaam politique économique Mamadou Dia lañ ko dénkoon ki ñu jox loolu nag moo ëpp responsabilité ci direction wu jiite njiite jiite ñu war a jiite réew mi moom moo ci ëpp responsabilité ci wàll woowu ndax kenn ki dañ ko organiser loolu rek ñi fi nekkal réew mi ñi fi nekkal état bi mooy service yi mooy ministère yi mooy nit ña fa nekk ni ñu war a ni ñu war a com ni ñu war a doxee ni ñuy signé document yi nangam loolu lañ ko def waaye suqali xalaatal ñu plan boo xam ne mooy suqali Sénégal Mamadou Dia lañ ko dénkoon. loolu nag mooy li fi amoon diggante 60 ba 63 ñuy dox ba mu yàgg am coow seen diggante nit ñi di ko coow ñu ànd ak kii am ñu ànd ñu dox ba yàgg. député yi ne dañoo bëgg a xoolaat kóolute gi nga xam ne moom lañ joxoon Mamadou Dia dañoo bëgg a càmbaraat ndax dañ ko koy féddaleel wala dañ koy nangu mooy li ñuy wax motion de censure ci droit régime parlementaire bi ñuy wax ni buñ jógee ne ñoom dañuy wote ab motion comme ni fi ni ñu fi mos def ku mel ni Abdoul Mbaye ay jamono loolu lañ ci jublu buñ ko wotee bu jàllee mooy nangu nañ kóolute gi ñu ko joxoon gouvernement bi yépp dañuy joxe seen lettre de démission président bi bokku ci moom waaye gouvernement bi may wax mooy président du conseil ak ñam tànnoon ñuy ministre ñu delloo seen ndombal tànk ñu joxe seen démission député yi xoolaat laajaat président keneen ku mu leen di proposer ku mu leen di xel xelal loolu moo amoon ci décembre 1962 am député bu ñu wax Théophile James moo déposé woon ak motion ànd ko ak 39 députés fanweer ak juróom-ñeenti député ñu signé ko ndax dafa am tamit lim boo xam ne moom la ñuy laaj ngir ndax du deputé bu mu neex rek mooy jóg daal ne dañoo bëgg a fedd xoolaat ndax kóolute gi dañ koy feddali wala dañ koy nangu faaw ñu dajaloo ba doon ab lim ab aw say ñu soog a mën def loolu bañ defee ñu amee ñeen fukki député yooyu yi ma tudd ni ja ñoom ñu jàpp ni kon war nañoo càmbar loolu te bu ñu waxee ne bu ñu ko xasee déposé ba wax li leen naqari rek dañuy toog ñaari fan pour dellu si nag woote mooy day mel ni dañuy bàyyi nit ñi ñu xalaat ba xam dañuy dañ ciy woy wala duñ ci wëy wala naka lay demee ndax li ci mën a euh, juddu moo doy waar mooy gouvernement bi yëpp dañuy démissionné ñu war a defaraat bi loolu amee. ñu jàpp ne dañoo war a dellu si ñaari fan ci ginnaaw waaye ci diggante bi comme ñoom benn parti lañu woon mooy Senghor député ak moom Mamadou Dia lépp benn parti la woon ñu koy tëdde Union progressiste sénégalais mooy UPS mooy mujj doon PS bu Sénégal bu tey ñu jàpp ni comme benn parti lañ ñoom ni ñuy doxee mooy te loolu ca tàmbali ba la woon mooy même sax balaa nit kee ñëw ci kanamu gouvernement kanamu parle kanamu député yi di wax lii mooy sama programme day dem ca parti ba gannaaw ñoom ñëpp benn lañu woon ñu waxtaan ne ñoom ban programme lañ xalaatal askan wi mooy comme ni ñuy doxee rek parti bu ci nekk bu jógee laaj réew mi lu ci bari day joxe ab programme ñoom lii la jàpp ne mooy seen programme ñu ñëw joxe ko kon bu ñu amee jafe-jafe ñoom ba nara nangu kóolute boobu mën nañoo toog seen biir ñu waxtaan ñu woo seen bureau politique ñu war cee waxtaan bu ñu waxtaanee ci kàddu xelal proposé daal ne léegi ni ñuy def mooy dañuy dàq waxtaan wi daal di woote bu ko gën a mag ñoom seen parti am na bureau politique mooy joxe mooy joxe fi ñu war a jaar waaye am na bu ko feete kaw loolu ñëpp lay dajale muy conseil national du parti mooy ñëpp dañuy daje ñu waxtaan nag lu ñuy def daje boobu lañ doon xaar laataa daje bi di am danoo xëy dañuy ñaari fan ya ba mu jotee dañoo jàppoon ne dañuy daje ba noppi soog a dem assemblée waaye député yow woote woon motion ba ñoo xëyandoo ñoom ñëpp directement ñëw assemblée national donc teggi yoon woowu ne dañuy voter directement ci loolu nag ci la Mamadou Dia moom daal di réagir daal di gis ni loolu jaaduwut ndax dañoo war a waxtaan ñoom ci seen biir ba noppi soog a génn ñu ne nag xëy nañ ci suba dem ci assemble ba moom mu yëg te mooy responsable armée moom lañ jox police moom lañ ko dénk moom lañ jox responsable jamono boobu dafa am Sénégal fu ñu nekkoon ñu koy wax état d'urgence mooy dañoo àndoon ak waa Mali def fédération ñu tas fédération bi mu nekk diggante bu lëjëlëj ñu ne léegi dañuy woote ab loi boo xam ni comme nii France bu bu amee attentat ñu ne dañuy jël état d'urgence bu ko defee gouvernement bi lu mu bëgg def da koy gën a mën a gaaw a def police mën na laa jàpp ci yenn conditions yi te bu dee jamono bu normal du ko man léegi nag jamono boobu état d'urgence moo amoon kon doole ju bari dafa daje woon ci Mamadou Dia itam mu daal di jël polis ñu ñëw ci biir assemblée ba dugg fa daal di wax ne na assemblée bi na ñëpp génn directement nañ génn ci bu leen neexee ak bu naqaree ñu daal di maslaa Lamine Gueye génn dem gis Senghor ñëwaat daan ne léegi ñoom nangu nañoo génn waaye buñ leen bunduxataal biñ leen génnee ñu tànn ci tamit ñetti député yoo xam ni Mamadou Ja dafa joxe woon ne nañ leen yóbbu ñoom denc leen denc bi nag dafa jàpp ni ñoom ñoo ñi nga xam ni ñoo ñooy xalaat xalaat boobu léegi bu ñu leen dencoon ba waxtaan ba tàmbali waxtaan ñu soog a ñëw mooy tane ndax bu ñu leen bàyyee mën naa gën a garaaw moom noonu la ko layale ndax loolu moom la ñuy tudde rek maanaam da ngay conserver da ngay bañ jëyee ji ba a mag am nga am loo fàgg loo xam ni même boo téyee nit ki tey jii booy àtte nit mën nga koo téye bu baax wala nga bëgg ko nekkul ni da ko bëgg a dóor waaye dangaa bëgg mu sore ki muy xeexal balaa mu gën a doy waar loolu moom ci droit la ñuy wax mesure conservatoire nit mën na koo jël moom nee na loolu la jëloon ci ñooñu waaye jubluwu ci woon jéem a forcer bi wala coup noonu la ko waxee moom. bi loolu amee nag ñu leen génnee ñu jàpp ñu yóbbu moom dafa dellu ci building administratif moom génnul sax fa Senghor nekk ca palais ba toog réew mi yëpp jaaxle ndax kenn xamul gannaaw ñaar lañ te ni séddale bi ci wàllu pouvoir mën a leere ci ñenn ñi du ko du ko leere ci ñu bari tey it constitution bi day am ay lënt léeg-léeg ñëpp jaaxle xamuñu luy xew ci la ay militaires jóg ku ñuy wax général Alfred jàlloo dafa njëkk a dem seeti du Dia jóge fa ñëw seet si Senghor wax nañ ne sax bu muy seet Senghor Senghor dafa tëddoon ba noppi nekk ne sol ab pyjama am daal di téye constitution Sénégal loolu nag li mu ci jubloon xëy na mooy xool ban article moo ko mën a may moom mu lijjanti problème bi mën nañ cee jéggi loolu waaye mën na mën naa bañ a nekk loolu. bi bi mu amee ñu toog ñu waxtaan moom mu gis ni article vingt-quatre bu ci constitution bi moo ko may moom muy gardien wu constitution bi. xëy na mën naa am amul yenn pouvoir yi waaye am na foo xam ne bu fa situation tollee moom moo war a jël ay ay ay matukaayam te loolu day mën a am tey ji boo demee Angleterre premier ministre ba moo jiite gouvernement ba fi mu ne kañ wax ne mooy buur ba reen ba tey jigéen la mooy reen ba ñëpp dañuy dégg reen Angleterre waaye daanaka moom day feeñ nii rek lu mel ni njukkal lañ koy delloo saa su ne ak fonk ko waaye du yor pouvoir waaye am na fu réew ma doon toll mën naa am dañoo am nañu gëm ni ci ñi ciy xalaat dañoo jàpp ni moom moo war a jóg nag. loolu nag lu mel noonu mën naa am mooy mooy li sabab ñu jàpp ni kon article 24 mooy may Senghor bi nga xam ne moom la mooy gardien constitution bi nag mu jël ay mesures ci lañ ci la mel ni lu nangu nag ñu joxoon gannaaw ba mu ci déggoo ak armée bi ñëwoon foofu nit ñi ñëwoon foofu. ñu ñu ñu ca ñu ñu déggoo ci ni kon dañuy jël ay mesures ñu xëy dem jàpp Mamadou ja loolu mooy ni ñu jàpp ko bu ñu ko jàppee itam ñu bari wax nañ ci ñii ne dafa def coup d'état ndax dafa dem assemblée mu teelee na liggéey moom mu jàpp ni deful coup d'état lu ci mën di xew xëy na bu bu ci ay laaj génnee wala bu ñu ba ci kanam mënees na jee dikkaat ca bu jeexalee waaye foofu li tax rek mu ñu bëgg a dellu ci foofu. mooy Mamadou Dia dafa mel ni amoon na moom gannaaw dañu ko woon na nga suqali réew mi am na xalaat bu mu amoon ci amoon xalaat boobu te jàngat bi gisit mooy bi ñu xoolee la mu bindoon bi mu tàmbalee réew mi da ko tàmbalee doxal léegi comme mi nga koy doxal bu ñu daggee doxal gi kon du du yem ak tey buñ ko bàyyi woon mu def loolu it moo tax lu ñu war a jàngat la ndax tey bu bu fekkoon wéyal na loolu ndax liñ tànn ñun ci wàllu suqaliku tey wala liñ tànn gannaaw moom moom lay doon ndax dañ ci da lam tànnoon lay doon wala te liñ seetlu mooy moom lim gëmoon mooy am mbay maanaam Afrique dafa am ñu jàppoon ni mbay rek ci la mën a doxe moom jàpp na ni loolu du lu am mooy mbay lu am solo la mooy mbay daf cee bokk maanaam benn arkaan la ci benn pilier la ci waaye am na itam li ñuy wax industrie wala transformé ndax dafa suufu Afrique dafa am lu ne ci suuf te loolu ba ba sunu jamonoy tey li ñuy def rek mooy dañ koy génne di ko jaay maanaam niñ koy génnee ni mu nekk ci suuf si rek lañ koy jaayee bu ñu lijjanti lañ cay def am na nag ñoo xam ne ñoom dañ koy defaraat defar ci lu baree bari ba dellusiwaat ñun dañu ko jaay léegi nag mu jàpp ni gannaaw ba li nekk ci suñ suuf si tubaab yi danañ ko jël si bu ñu neexee ak bu ñu naqaree donc li gën mooy ñu nit ñu di def di industrialiser maanaam di génne li ci suuf si di xool nuñ koy transformer te lu ama am solo lu yanu maanaa la ndax depuis bu yàgg ci jamono yàgg yaa yàggee gisoon nañ ni Afrique daan nañ fi defar li nga xam ni ñi daan xeex bu njëkk dañ ko daan gilet la boo xam ni dañ koy teg seen kaw dafay am dafay am weñ ñu koy wax côte de buñ la ci jamee dara mën naa bañ a dugg loolu acier lañ daan la liggéey ba mën a doon loolu te loolu diggante Niger gi ak Tchad lañ ko daan defee ku mën a def loolu kon mooy mën ngaa def industrie te ñu gis ni suufu Afrique dafa am lu bari fi ba tey jii ba jamono yooyu da nga daan gis ay Nigéria wala beneen dëkk wala même ginne gi dañuy jiitu dañuy dàq produire ci àdduna bi benn mbir su joxee exemple bu gàtt mooy fi ne li ñuy wax euh, colombite ak tantalite moom la ñuy muure char de combat te char mooy tax maanaam blindé maanaam blindé dara ba dara du ko mën a bët yu ci bari yu ñu ci defaree ci Afrique lay jóge te colombite ak tantalite ci Afrique dong la am moo ci nekkoon depuis ay 1950 maanaam bu dee nit ñuy produire ci ci àdduna bi 100 la maanaam euh, juróom ñett fukk yi ak juróom yépp 85 pour cent yi Nigéria ko daan defar leneen li ci yeneen dëkk yi te loolu ñoom dañ koy jaay rek loolu moo tax américains yi ñoom ñun li ñuy tuddee yi ci suuf noonu matière première ñoom matière stratégique lañ ko tuddee maanaam dañoo gis ni kuy contrôler yooyu yaay contrôler adduna bi te yu ci bari ci suufu si Afrique lay génne Guinée gi ñu jege am na lu ñuy génne foofu depuis bu yàgg ba léegi muy bauxite bauxite aluminium bii nga xam ne moom la ñuy muure ñun ceeb yeeg yu ci mel aluminium du génn noonu faaw nga boole ko bauxite te bu xonq bi lañ koy booleel te boobu ñoom depuis ay années cinquante ay mille neuf cent ba léegi ñoo ci nekk am na ci loo xam ne ñu ngi koy produire boobu ba léegi wàññeekuwut te am na ci dëkk yoo xam ne ci jamono yi dong la ñuy soog gis seen bos mi ngi tàmbalee wàññeeku am na ñoo xam ne yo lu bari la ñuy produire léegi waaye xamuñu kañ lay yem waaye ñoom moom depuis fañ bañ tàmbalee ba léegi fi ñu nekk lañ nekk te tey jii ñi ngi ragal ni loolu mën naa jeex waaye liy dalal xelu nit ñi mooy ba tey mën nañoo yaakaar ci li nga xam ne moo nekk Guinée Mauritanie nag moom da daa dafa gisoon ni yooyu kon faaw ñu bàyyi ko xel mooy industrialisation boobu loolu ci lu tànnoon la bokkoon ci lu tànnoon mooy dagg ànd bi ñuy ànd ak France mooy assistance technique ma France dañu doon jàppale ci nit ñi liggéey comme dañoo am indépendance waaye mënuñu suñ bopp lu bari ci wàllu technique ak wàllu militaire assistance militaire ñoo ko doon def dafa daggoon loolu. muy ay nga topp ko yu mel noonu léegi li ñu mën a li ñuy bëgg a ubbiwoon foofu li ñu jubloon mooy ndax léegi bu buñ bu buñ soppee orientation boobu buñ jëlee beneen naka lay naka la doon demee loolu ab question la boo xam ni xëy na mënuñ cee tontu ndax wëyul loola wëyul ndax lim tàmbale woon ci gerte gi moom ci wàllu agriculture dafa gisoon ni coopérative mooy fexe ba Euh, baykat yi ñu bàyyi di jaay gerte gi kese maanaam jaay ko rek mu dem waaye liñ mën a defar ci gerte yëpp ñu fexe ba ñoom ñu dugal ci seen loxo ndax gerte tey li ñu tuddee oléagineux la mooy boo xam ne mën nga cee gerte gi dara la waaye toj bi diw gi mën nga ci am ñetti diw diw boo xam ne pour lekk pour lekku nit la diw boo xam ne pour diw industrie la mooy ay machine lañ koy def mu leen mën a doxal am na itam loo xam ne pour jur gi la am na itam diw goo xam ne pour dañ koy diw dañ koy booleeg li ñuy jëfandikoo ci ay tocc mi ak yooyu léegi nag plan bi moo nekkoon ñu fexe ba baykat bi bu buy jaay gerte gi mu bañ di dem rek di ko jaay moom dong waaye mu tàmbali par organiser wu ak i moroomam ñuy dajale di organiser wu ci coopérative coopérative nag lu ñu gën a dem rek dañuy xool gerte gi li muy man bis bu ne ñu yokk ci gerte gi wut ci gerte gi li mu mën a jariñ benn ci li mu mën a jariñ ñu defaral ko suñu bopp mooy bu ñu joxam ak ñi defar diw bu ñu defee am yàgg ñu defar diw gi ñu lekk bu ñu defee am yàgg ñu defar diw gi nga xam ne moom la ñuy moom la nit ñi mën a jëfandikoo bu ñu doxee ba mu yàgg ñu jël diw gi nga xam ne moom mooy dem ci industrie yi bu ñu doxee ba mu yàgg ñu koy topp noonu ba nga xam ni bu gerte di génne ci Sénégal dootul nekk gerte pour dem France waaye lu mel ni chocolat lay doon wala leneen boobaa da ngay gis ni euh, mën naa yaatu njariñ li mën naa gën a yaatu jën génne ko rek buddi ko rek jaay ko nit yu mel noonu la moo tax léegi li ñuy laaj foofu mooy bu orientation boobu taxawee ndax bu jeexital ci Sénégal ci tànn développement yan façon développement lañ tànnaat après foofu foofu loolu lañ ci bëggoon indi xëy na buñ doxaatee ba ci biir daal di gën a mën a yaatal na naa léegi nag niñ mën a déggee ndax la amoon coup d'état la am du coup d'état damaa nekk ci événement politique yi nii rek di ko jéem di jéem a xool yan teggin nañ ci mën a am waaye loolu xëy na ku ne mën na cee mën na cee def ab ab jàngatam bu dee am na ci histoire bi xam na ci lu bari ndax coup d'état la moom gëm na ni du coup d'état am na ne coup d'état doon def moom gëm na ni du coup ndax ku am ne na ku am pouvoir ki ki amut ki wut pouvoir mooy def coup d'état te moom mooy doon pouvoir bi beneen bi ci des mooy booy def coup d'état da ngay da ngay da jàpp li ngay njëkk def mooy da ngay jàpp ngay ngay. nga bëgg mu jóge fi loolu ngay jiital waaye doo dem ci euh, doo ko fi bàyyi moom kon bu doon def coup d'état Senghor lañ njëkk a jàpp wax na daal yu bari loolu it am na ñeneen ñu wax leneen jàpp ni euh, moom ni mu def noonu assemble bi génn leen ba noppi jàpp ci ay nit yóbbu ba noppi ba wërale ay barrière assemblée bi ne kenn du fi dugg dafa tere ñi nga xam ne ñooy député yi ci régime parlementaire nga xam ne daanaka ñooy tabbu ñu daf leen a tere ñu def liggéey seenu liggéey ni ñu ko war a defee. loolu it lu lu lu mën a lu mën a nekk la loolu daal mooy li nga xam ne mooy pàcc bu njëkk bi nga xam ne ci lañ bëggoon a jàng diggante 1960 ak 1962 bari na nag yeneen yu bari yoo xam ne moo ca am waaye mën nañ koo xaaral ni ba ci kanam bu fekkente ni bëgg nañ cee gën a gën a xóotal yeneen yi may jëlaat te mooy ñaareelu pàcc bi duñ ko topp ci histoire bi diggante 1960 ba léegi di wax naan at at mi lii moo am at mi lii moo am at mi lii moo dañoo xool rek ci biir jamono boobu yépp ay mbir yoo xam ni seetlu nañ ko mu fës lool ci doxalin mooy seetlu nañ li ci jiitu mooy benn nit benn nit mooy yor pouvoir bi wala benn bu nit mooy dafa am groupe boo xam ni ñoom ñooy téye pouvoir bi loolu mën nga jàpp diggante 1960 60 ndax 60 ca la bokk ndax Mamadou Dia ak Senghor lu mën a xewit ñoo bokkoon parti donc la doon xewit assemblée ba ña fa nekkoon ñëpp benn parti la donc la doon xewit ca même benn parti ba te boobu amoon na yeneen parti 1960 ba 1978 ba nga jàll ko sax ba 1976 bu waaye mën nga koo jàll sax ba 1983 benn parti moo dominé ci Sénégal nguur gi nda pencum ndaw réew mi ndax comme ni ma ko waxee député yi juróom-ñett fukk la woon ba ñuy tàmbali quatre-vingt pour nga nekk président Sénégal boobu nag bi ñuy am indépendance comme daan nañ fal li jiitu loolu te parti yooyu itam amoon nañ dafa fekk bi ñuy fal bi ñuy am indépendance jamono boobu quatre-vingt députés yëpp benn parti la woon parce que ñoom ñoo àndoon di xeex ñoom Senghor ñoom Mamadou ñoom ñëpp benn parti Union progressiste sénégalais ñoom ñooy waa UPS ñu nekk ca parlement ba nekk ca assemblée ba nekk foofu juróom-ñett fukk. te booba ñu ne ñoom ñooy tànn président waaye itam dañoo tànn dañoo waxoon itam ni ñuy tànnee président ci Sénégal jamono yooyu 1963 te loolu wéy na lu bari ci suñ euh, ginnaaw loolu ni ñuy tànn président mooy pour nga nekk candidat comme ni ñuy tuddee signature faw am ñu mën a wote ñu la signeel waaye ca biir ñooñu juróom juróom fukk lay doon dina ci am fukk yoo xam ne député la ñuy doon li nag gannaaw ba fukk yi faaw ñu doon député bu fekkee ca assemblée ba benn parti doo nga fa nekk kon mooy beneen parti mënta am candidat donc 1960 Senghor doo nga fi nekkoon bi ñu soppee constitution bi comme crise bi ma wax nii moo am 1963 dañoo changer constitution bi dañoo de organiser ay élections ndax booba dañoo def régime présidentiel maanaam nguur gi benn nit dafay nekk bi ñu defee élections yi. kenn doo nga mënoon a présenté wu muy Senghor ndax moom doo nga moo nekkoon ci parti boo xam ni mën nañoo dajale lépp fukki ci assemblée ba ndax ñoom doo nga nekkoon ci assemblée ba amul keneen 1963 ñu soppi constitution bi règle bi ma wax nii dañ koo gën a dañ koo dëggalaat foofu wéyal ko bi ñooñu seen mandat jeexee kon li ma bëgg a wax foofu mooy moom moo nekk candidat bi mu faloo itam bi ñu wéyalee bi ñuy defaat élection même règle bi la ñu wax ni mooy dox 1967 ñu daal ne ndax boobu 4 ans la la la la bi doon doon 63 ba 67 ñeenti at la ñu ne soppi nañ règle bi maanaam lii nii léegi dañ koy soppi duñu waxati benn parti ki nekk candidat faw mu am fukki nit député fukki député yoo xam ne ñooy ñooy signé candidature am dañ dañ koy soppi waaye duñ ko appliquer dañuy bàyyi ba beneen yoon nga xam ne kon at moomu. bi ñu defaat élection benn parti moo présenté wu élection présidentielle yi ndax ñoom ñoo gañewaat élection législative ndax li tax ñu gañe ko mooy dafa amit règle buñ tegaat di wax ñi nga xam ni noonu la ñuy tabbe député yi mooy député bi bu dee dafa am liste bu ñuy wax liste départementale comme ni muy amee nii ku raw mooy gàddu bu dee fukki député la ñuy tànn ci ab département wala juróomi député bu fekkee juróomi parti ku ne euh, déposé na ab liste proposé na ab liste bu parti bee rawee zéro cinq bu rawee lu néew benn sax mooy yóbbu juróom yépp loolu benn pàcc ci ñi ci ñi war a nekk ci assemblée bi beneen pàcc bi dañ ne da ngay defar ab liste nationale liste national bi nag ki jiitu itam maanaam parti bi jiitu mooy da ngay defar liste boo xam ne da ngay lim sa juróom-ñett fukki député daal ne ñii laay proposé boo ëppalee beneen list comme li ma wax lu gën a néew benn sax yaay jëlaat juróom-ñett fukki député yëpp mooy yow mën ngaa am cinq cent mille voix kee am cinq cent mille plus benn yokk ci une mooy jël 60 député yëpp léegi ñu def noonu UPS kese daal di jël 60 députés yi. mu des nag ñu ñu war a tabb président ñu ne léegi waaye pour nga nekk président fukki nit fukki député ñoo war a accepter sa candidature comme ñoom doo nga fa nekk donc Senghor doo nga mën a nekk candidat 1960 li ma wax nii moo am 1963 moo am 1967 moo am 1900 1968 euh, li ma wax moo am 1973 itam parce que 73 bi ñu ñëwee dañoo wax ni léegi. loi bi kat bi ñu waxoon ni dootul appliqué wu léegi day appliqué wu mooy léegi dootuñ tënk nit ki ci rek fukki député ñooy nekk candidat ñooy ñooy nangu sa candidature pour nga nekk président waaye dañ cee yem dañ dañ cee yemut foofu nag dañ cee boole itam ni ñu war a tabbe li ñuy def mooy saa dañuy xool ni ñu war a tabbe député yi la am nu ñu ko tegee noo xam ni fa muy mujj rek mooy benn parti bi mooy mujj. nekkaat ci assemblée bi moo am 1973 ñu wéyal ko ba bi nga xamante ne li euh, ñu fa mën a jàpp li ma bëgg a am na jamono boo xam ni dañoo tënkoon parti yi ne ñeenti façon parti Sénégal boo fi bëggee xeex ci nguur gi pour jot réew mi ñeenti xalaat rek nga war a am mooy da nga naan ab social démocrate nga wala socialisme wala nga ne ab libéral la wala nga ne ab marxiste léniniste la mooy li gënoon a lëng ca ca Russie mooy ñoom Lénine lañ théorisé woon wala nga ne ab conservateur la léegi nag yooyu bu ci nekk ay ay xalaat la yoo xam ne bind nañ ko ba teg moom xalaat nañ ko ba noppi te loolu dañ ko jéggaane rek képp ku bëgg a am parti ci yooyu ngay dugg loolu am na diggante bu ko defoon loolu dinaa ci dikk loolu diggante 74 ba 81 moo amoon li ma li ma soxla foofu rek mooy damaa ni 81 bi ñëwee dañ koo dindi bi ñu ko dindee wane ni léegi ku nekk mën na am parti ba Sénégal amoon quinze partis politiques waaye quinze partis yi kon dañu jàpp ni ñëpp mën nañoo nekk déposer seen candidature waaye laata élection di jot dañoo soppiwaat code électoral bi muy 1983 ñu tëggewaat ko noo xam ni comme ni ma waxoon sànq même bu fekkente ne tënkatuñ nit ñi pour nga mën a liggéey ci assemblée bi dafay jafe foofu moom am na yeneen député yu dugg waaye niñ duggee laa bëgg leeral mooy dañoo wax ni dañuy xaaj comme cent cent député loon diggante bi jot naa nekk cent député ñu yokk ko def ko cent ci quatre vingt ñu def ko cent vingt léegi cent vingt député mooy nekk ci assemblée soixante yi liste départementale lañ leen di tabb buñ leen tabbee ki jiitu mooy li ñuy wax comme ba tey dañuy wax raw gàddu ki jiitu la ma waxoon sànq bu la jiitoo lu mu néew néew mooy jël député ñu wax ni moom la ñuy jox waa département boobu bu ñëwee ci liste nationale bi dañuy def nag comme li xew tey mooy liste proportionnelle liste proportionnelle mooy dañuy bu nit ñi ba pare dañuy jël li li nga xam ni moom ñoom ñoo voté dañuy wàññi nit ñi voté ci Sénégal gi yépp ñu def ko ay xaaj maanaam diviser ko li ñu koy diviser mooy nit ñi nga euh, député yi nombre député bi nga xam ne moom la ñu wax ni moom lañuy joxe buñ kon comme cent vingt député la joxe dañuy jël li voté lépp ñu xaaj ko par cent vingt euh, lim ba mu ñuy jox dañ naan lim bi loolu moom la ñuy tuddee quotient électoral lim bi képp koo xam ne am nga mbooloo mu la voté lu toll noonu dañuy wàññi liñ la vote saa su ci lim bi nekkee rek ñu génn ab député jox la. daal di dindi lim boobu daal di daal di xoolaat ba xam li des mën na mën nañ cee génnewaat lim bi mooy bu dee quotient électoral bi fukk la bu fekkee yow 35 personnes ñoo la woteel dama koo tënk noonu dañuy génne benn ndax fukk mi ngi ci biir 35 génnewaat beneen génnaaw benn muy fanweer donc li nga xam ne mooy quotient électoral bi nekk na ci ñi la woteel ñett yoon waaye bu 5 bu fa desee mënatoo am dañuy taxaw daal di jàll ci keneen. di ko topp di ko topp di ko topp ba ñëpp jeex bu ñëpp jeexee te mu des ba tey ay député ñu ay ay ay ay ay ay ay ay ay place député mooy comme 120 la def nañ nii ñu def te motagul 120 dañuy dellu saat ci cinq ñu xool beneen xalaat boo xam ne noonu la ñuy def ba mën koo jox député noonu la koy defee daal foofu li ma jublu rek mooy boobu mooy tane bi nga xam ne bu la nit ki jiitu rek mooy yóbbu lépp waaye lu mu tane tane itam mën na laa bañ a may député yi nga bëgg li amoon daal mooy année bi may wax nii 1983 boobu li am mooy 111 députés yi ci 120 yi yépp UPS moo ko moom boobu sax UPS tudd na yaakaar naa PS parti socialiste ñoo moom loolu mu des juróom-ñeenti député juróom-ñeenti député yi benn bi PDS moo ko moom juróom-ñeenti euh, benn bi RND moo ko moom parti boobu dafa mel ni xamoon nañ ko bi RND moo moom benn bi juróom-ñett yi juróom juróom-ñett yi PDS ñoo moom ñoo ko moom. waaye comme 81 dañoo waxoon ni léegi député yi may nañ leen buñ duggee assemblée buñ gisee loi bu leen neexut bu fekkee bu dee euh, téeméeri député nekk assemblée bu fukk ne lii dañ koy càmbar dañ koy jox cour suprême mu xool ko d'accorduñ ci. day dañ koy mën a jox cour suprême kon loi bi balaa ñu koy wote faaw ñu dem seeti saytu ji ko waaye loolu mooy députés yi nekkatuñ cent waaye cent vingt lañ pour nga am dix cent dootul nekk diis députés douze députés lay doon te assemblée bi boobu ñi fi nekkul PS neuf lañ donc loi bu ñëw it même buñ ci d'accord mënuñ koo tee jàll muy benn li may wane nii mooy dafa am ay fi ne dañuy mën na laa woon dara nii lu rafet waaye day am yeneen yu ñu koy booleel yoo xam ne boo ko seetlu rek da nga gis ni dañ laa may dara waaye dañ ko nanguwaat ci suuf te léegi même boo munta te ab loi mu jàll am na leneen loo man mooy nga defar groupe parlementaire groupe parlementaire nag mooy nit ñoo xam ne xëy na am nañ ab ci li ñuy doxale réew mi am na ci pàcc boo xam ne bëgg nañ ci xalaat wut ci ay saafara ñuy jo jokkoo di liggéey di liggéeyandoo waaye loolu du du da ngay xëy rek ne ñun ñaari nit ñi dañuy def groupe faw ngeen am lim bu ngeen toll. ñoom it comme neuf lañu woon donte ko bokkuñu parti ndax juróom-ñett yi PDS la benn bi RND la neuf lañ motuñu groupe parlementaire mënuñoo kon defar groupe nga xam dañu ñu mujj doon daal mooy juróom-ñeenti député rek yu ñu sànni ci biir assemblée boo xam ni lépp lu luñ fa man rek lu ñu man rek mooy wax bu bu dul wax moom mënuñoo def leneen maa mënuñoo te ab luwaa jàll te mënuñoo liggéeyandoo ñoom ci seen biir loolu pàcc bi ma njëkk jël bi ma nee indépendance ba léegi dama bëggoon a wane ni loolu comme 1960 ba ba daanaka 1983 muy 23 ans lu mel noonu dox na ci assemble bi kon ci histoire politique senegal loolu dañ ko war a bàyyi xel lenn la lu ci feeñ lu ci fës ndax mënoo di topp mbir yi nii di di wax lii waxew fee lii waxew fee doo ci mën a génne ab jàngat li ngay def rek mooy dangay xool ci biir li gën a lëng te loolu moom jàpp naa ne buñ ko xoolee dañ ko euh, mën nañ cee am ay jàngat muy 60 ba 83 beneen mbir bi lii mooy li ma jubloon a wax ni benn parti mooy nekk ca assemble ba mooy nekk ca pouvoir exécutif bi mooy nekk nguur mooy nekk ndawu askan wi leneen li mooy benn nit itam mooy nekk ci nguur gi ba noppi daanaka pouvoir bi ñu mën a wax lépp moom moo koy yor loolu bi ñu jógee 62 euh, crise bi may wax ni crise 62 sax la décembre 62 bi Mamadou Dia fi jógee la Mamadou Dia amoon ci pouvoir comme nekkatu fi te léegi soppi nañu constitution bi def ko régime présidentiel mooy régime boobu itam benn benn dañoo wax ne rek benn nit mooy yor nguur gi te mooy président bi kon lañ joxoon lañ tasaare woon ci ñeneen ci beneen kii dañ ko boole jox ko benn nit boobu Senghor la mu dajale pouvoir yooyu ñu jox ko ko loolu mooy 1963 loolu moo amaat 1967 ndax dañoo toog mu yàgg ñu ne dafa mel ni liñ ko jox dafa néew dañ ko war a yokkaat ndax dafa am yu xewoon ci réew mi yoo xam ne jàpp nañ ni kon président dafa mel ni dooleem doyut dañ ko war a dañ ko war a dolli loolu dund nañ ko 1963 dund ko 1967 su ma nee dund nañ ko nag mooy dafa dañ ko daanaka dañ koy yokkaat mooy ñun bu dee Sénégal amuñu régime présidentiel yi comme yi ma la wax nii maa régime li ñuy wax présidentialiste moo fi am loolu ñi xalaatkat dañ ne mooy nga xool lii gën a am lii gën a may doole ab président nga wër àdduna bi yëpp xool modèle yi fi nekk nga xool yi nga xam ne dañuy gën a may doole président nga wëraat àdduna bi xool modèle yi fi nekk nga xool lépp loo xam ne dañ koy def ngir wàññi doole parlement nga jël yooyu yëpp nag boole ko defar ci ab ab model boobu moo tudd présidentialiste boobu gëstukat yi li wax ni rek du kii maanaam gëstukat yi ñoo wax ni Sénégal dañuy dañuy jóge régime présidentiel dem ci régime présidentialiste 1960 63 67 70 itam biñ ñëwee am na lu mel noonu waaye lu mën di xew rek mooy benn nit mooy yor pouvoir bi Senghor la woon biñ ñëwee Abdou Diouf itam am nañ lu mel noonu ci moom Abdoulaye Wade itam biñ ñëwee am nañ lu mel noonu ci moom. li ci gën a fës li ñuy wax rek mooy li gën a fës fii rek ci bu mujj mooy bu Abdoulaye Wade bi mooy da cee boole woon maanaam ministre yi xam nga dañ doon def loo serment mooy Abdoulaye président bu ñu ko falee Sénégal day taxaw ci constitution bi euh, di ne dafa war a yor am nu mu war a nu mu war a yore réew mi bu koy waat ci kanamu askan wi lay taxaw Abdoulaye bi ñëwee nag lim ci dolli rek mooy bu weesoo waatam boobu amoon na. bi ñu jàllee 2007 bi ñu voté ba noppi dafa indi ab loi boo xam ni bépp ministre bu mu tabb da ngay waat ci kanamam ci kanamam ngay waat doo waat ci constitution bi ci kanamam ngay waat booy waat itam biir palais lañ ko doon defee loolu itam. boo waatee lépp loo ni ñu yore réew loo fekkee conseil des si doo ko wax amoo droit wax ko sa mbokk même ki la gën a jege si giirub dund même boo wàccee nga xam ni jafe-jafe bi ñu amoon rek foofu mooy duñu xam. tey bu ministre bi ñëwee conseil ba génnaat ñu am lu ñu dégg loo xam ne waruñ ko woon a dégg duñu xam xam nga loolu ci biir ministre yi kenn ku ne dangay ngay jaaxle ndax duñu xam dañuy mën naa am kenn ku ne jàpp moo ko def diw moo ko def maanaam lu mel noonu boo ko bindee nit ñi daanaka dañu mel ni ñu toog ci ay nen maanaam ñi nga jox ñi nga dénk ay mbir ndax duñu xam ndax mën nga leen a wàcce ndax dañoo génne secret duñu xam ndax mën nga leen a wàcce ndax dañoo dégg rek ni am na lu génn te xamuñ ko ko génne donc yow mën nga cee jaar yow ñu génne la ci donc loolu moom loolu la ci yokk waaye li amoon rek mooy kenn ku ñëw rek di nga defaree constitution bi noo xam ne yow dalay yokk doole Senghor def na ko 1967 Abdou Diouf bi bi mu remplacé Senghor 1960 1980 nga xam ne daf ko dafi toogoon rek di xaarandi pour organiser ay élections. bi mu organisé moom 1983 bañ fal ko moom nag nga xam ne boobu la dafa dindi baatub gouvernement daf koo dindi ci constitution bi maanaam pour waree ni gouvernement maanaam bu ñu nee gouvernement pouvoir exécutif benn benn la mooy moom ñi ci des ñëpp dañoo duggaale ci biiram xam nga loolu mën nañ ko bañ a bàyyi xel waaye ci ab constitution ni lii am mooy dañ naan dañuy def ay ay ay kii lenn nañu lijjanti ko daan président wax lim doon mandat bi daan ne wax li mu doon mandat bi daan ne parlement wax lim doon ak seeni mandat daane ne relation wu parlement ak président relation wu parlement ak exécutif mooy ñaari ñaari nguur ak ndaw askan wi naka la ñuy jëflante toppe ko noonu ba mu jeex boo ñëwee ci kii bi nga def président rek dem parlement daal di dindi gouvernement mooy kon amatul gouvernement benn moo fi am loolu Abdou Diouf def na ko Senghor itam bi ñu jógee ci moom Mamadou Dia bi 63 loolu la defoon. yooyu dama ko tënk nii rek dugguma ci détails yi nga xam ne ci wàllu constitution bi la pour wane li nga xam ne mooy lii gën a jëmmal rek loolu euh, dajale gi ñuy dajale pouvoir bi donc loolu mooy boo jëlee Sénégal 1963 ba léegi da ngay gis résime boo jël da ngay fekk yo euh, doxalin boobu da nga koy fekk ci biir. am na tamit diggante boo xam ni loolu beneen pàcc la mooy dañuy imposer mooy li ma waxoon 1974 dañoo wax ni léegi képp koo xam ni dangaa bëgg am parti politique ci Sénégal lenn rek nga mën a def mooy nga ne parti bii la socialiste maanaam social démocrate moom laay def moom lay défendre loolu nag bind nañ ko mooy li ma tudd sànq ta kii nañ ko def nañ ko ci téere théoriser nañ ko xalaat nañ ko ba ne lii mooy socialisme social démocratie mën nga nag di ko kii waaye lii da nga naan man damaa jóg pour jot ci réew mi waaye ci idée yi laa fas yéenee jaar wala nga ne damaa fas yéenee jóg laaj réew mi waaye libéralisme laa fas yéenee jaar wala nga ne damaa jóg ngir laaj réew mi waaye marxisme léninisme laa war a jaar loolu mooy li wax ne moo fës mooy ni ñu yore woon Russie ay jamono loolu nag Sénégal moom ragal nañ ko ndax dañoo jàpp ne mooy ñi ñi gëmut ni yàlla am na mooy athée ñi gëmut ni yàlla am na dañuy doxee noonu donc boobu dañ ko imposé woon ci constitution bi Sénégal bi imposé woon itam 76 ñu yokk ci benn donc ñett yee am ku amul ci yooyu mënoo dem te biñ ne moo fi am boobu parti bi moo fi nekk UPS mooy parti bi ma wax moo nekk pouvoir ñoom dañoo soppeeku tudd daal di jël bu njëkk bi mooy social démocrate mooy socialisme loolu it ci histoire Sénégal ñëpp ñi fi ñëw xeexkat yëpp suñu Sénégal yi am mooy Mamadou Dia ak ñoom ñoom Cheikh Anta Diop ñoom ñëpp dañ daan dëppoo ci socialisme moom dañ ko daan bëgg te léegi bu ko PS xasee jël kenn mëntu koo jël donc moom mooy parti socialiste donc ñaara fi des libéralisme wala marxisme léninisme Abdoulaye Wade créé woon na parti lu jiitu 74 moom 74 la ko créé dama jum waaye 76 lañ def lii may wax nii 76 lañ def lii moom 74 parti am dañoo wax ne ñoom ay travailliste lañ maanaam ci liggéey lañuy ñuy jéem a doxe euh, euh, social travaillisme wala tra euh, socialisme travailliste ñoom noonu lañ déggee seen bos waaye comme ñu créé nañ ko 1974 ñëw ba 1976 ñu daan ne lii moo mën a am libéralisme wala marxisme léninisme Abdoulaye bëggut a ñàkk parti mu daal di soppeeku def ne moom kon libéral la léegi moo tax même tey da dégg ay nit ñuy wax ñoom ay libéraux lañ xëy na est-ce que bàyyi nañ xel ni bi Ablaye di xalaat ci politique bay bind livre am théoriser li muy xalaat moom tànnul woon boobu te ñoom ci seen statut parti bi mooy boo waree am parti da ngay am ay articles yooyu bind ne lii laay defaan lii laay défendre article ba jiitu wala article 2 ba li muy wax mooy socialisme la daal di yëkkati daal di wax ni moom ñoom dañuy jël lii rek maam waaye gëmuñ ko maam dañuy jël libéralisme ak contre-cœur d'accorduñ ci am na beneen parti PAI ñoom gannaaw benn fi desoon te ñoom amoon nañ ñoom moom amoon nañ lu jiitu loolu waaye da ngay tànn dugg nekk jël boobu wala nga bañ a nekk parti wala nga tas ñoom ñu ne kon jël nañ marxisme-léninisme ñooñu moom ka ko jiitoon mooy ma Mahmoud Diop lii li tax ma taxaw foofu mooy parti boobu mooy li ma wax ni marxisme léninisme mooy bi nga xam ne dañoo xaw a gëm ni ay athée lañ gëmuñu léegi comme ay athée nag gëmuñu loolu dëkk bu mel ni senegal boo fi yoree parti bu mel noonu nit ñi duñ la ñeme moom fu ne kenn mos am benn pal ci euh, assemblée nationale benn yoon la mas a dugg te ñoom dañoo jamonoy Senghor dañoo existe dañoo amoon ñoom yor parti te loolu ñu ko fi am ñëpp daanaka lu mu néew néew sax benn yoon m nga am député. ñoom mosuñu am député benn yoon lañ mos a dugg fenn te Sénat lañ dugg mooy bi Abdoulaye Wade créé Sénat 2008 te boo créé Sénat kenn du fa fal ña président moo leen di tànn moo tànn Majmoud Diop boole ko ci sénateur yi ci ñoo xam ne ci jamono yu yàggee ba tey ñi ngi xeex mosuñoo mën a am benn kii benn benn benn benn benn nit ci pouvoir ci ci assemblée bi kon ñoom kenn mosu leen a wóolu léegi kon. am na ñoo xam ni amoon nañ jamono boobu parti yu amoon waaye nag comme ñett yooyu benn arrangé wu leen ci wala boog yi fi des benn arrangé wu leen ci ku mel ni Cheikh Anta dane moom du nangu yooyu léegi ñu tas parti kon mënut am parti loolu benn diggante la boo xam ni li tax ñu taxaw ci ab laaj lañ ci bëgg a def gannaaw loolu jot na fee am Sénégal ndax loolu mënta bokk itam ci li tax léeg-léeg jàppalewut boog li ma bëgg a wax jàppalewul ni ñuy xalaate ci ni Sénégal luñ ko buñ ko waree yor ay xalaati yuñ jéggaane lañ ko war a yore ndax jàppul ci loolu ndax dëgëralul loolu leneen li li may laaj itam mooy ndax loolu biñ ko defee jurul nit ñi bañ a xalaatati ndax bloqué na moom ak lu mën a xew mooy teene nit ñi jàpp ni léegi mën ngaa xalaat am xalaatin boo xam ni yaa koy xalaat ci say idées yi bopp wala yi di xool Sénégal wala ba génn fi benn xalaatin boo xam ne yow lii da ngay jàpp ne yor na Sénégal diggante bi ñu tere teree loolu moom est-ce que état bi yombal na lu mel noonu maanaam nit ñi jàpp ni am na ay xalaat yu yoo xam ne fii la bawoo fii laa ñu mën cee taxaw ba tabax dara yooyu ay kii la rek yu yoo xam ne xëy na ku ne mën na cee mën na cee def ay kii ay ay li mujj yaa moom mujj ci waxtaan wi mooy. li ñuy seetluwaat itam mooy dañuy politiser constitution bi loolu it dañ koo seetlu diggante bi ñu ñëwee soixante soixante-trois wala soixante boo ko jëlee ba léegi est-ce que du am diggante yoo xam ne dañuy yëg ci histoire Sénégal histoire politique ni dañuy politiser constitution bi mooy texte bi dañ koy déggee noo xam ne ci wàllu politique daf ñoo jubu loolu ñaari pàcc lañ ci seetlu balaa ñaari pàcc yi sax li ñu njëkk a seetlu mooy comme ñun bi ñu amee indépendance tànnuñu dañoo jël rek li fi nekkoon ñu jéem ko wéyal doo dañuy jàpp ni kon doon na am doon na baax benn jamono ñu daan ne léegi nañ taxaw def suñ seetluy bopp def suñ seetluy bopp ci wàllu constitution defaral suñ bopp benn kon li ñuy xaar mooy buñ ne dañuy soppi constitution bi buñ ne dañuy soppi buñ ne dañuy soppi constitution bi mu nekk soppi boo xam ne dañ koy def ci tey ak bakkan di xalaat naka la ñuy defaree loo xam ni dafay jëmmal ñun liñ doon te léegi li ñu seetlu mooy li ñuy soppi constitution bi lu ci bari day am lu xew rek ñu gaaw tontu ci loolu mooy daa am bu am diggante ñaari nit ñu soppi constitution bi. ñu ñëw ba 1967 am yu xew ay xew-xew yu xew ci réew mi ci lañ dem ba Diop. ci la Senghor bis ab bisu tabaski bu nga xam ne daan ñëw moom bu julli di julli mu toog ci biti bu ñu jullee pare comme président la mu def message am bi mu toogee foofu tabaski googu dañ ko naroon a rey ci lañ koy nettali ne waa ji dafa tiire waaye bal bi génn crise boobu bi mu amee dañ cee jóge ñu ne dañuy soppi constitution bi léegi nag comme yii yëpp am na dañuy yokk président bi ay dooleem mooy mooy régime yi ma doon tudd mooy président yooyu niki noonu itam dañuy doxaat ba 70 ndax 68 jaar na fi maanaam crise mai 68 bi université yi di grève ak yenn kii yenn syndicats yi ñu ñu grève di xeex di jàppante ñu soppiwaat constitution bi maanaam foofu jàngat bi ñu am rek mooy boo xoolee Sénégal yan jamono la ñuy toog ne léegi dara xewut waaye ñun ñoo bëgg a soppi suñu constitution xool nu ñu ko dëppalee li ñu dox lii am rek mooy day am lu xew rek ñu gaaw ton ab jafe-jafe bu am rek ñu gaaw ne nañ nañ doxalee nii loolu lu ci jiitu la li ci des mooy dañuy soppi constitution ngir loolu seetlu nañ ko itam ngir faagaagal nit wala ñu soppi constitution ngir waajal nit boo jëlee bi ci gën a gàtt moom ngir faagaagal nit mooy abdu Diouf bëgg naa wàcce Habib Thiam ndax moo nekkoon président assemblée nationale mandat am nekk juróomi at ñu soppi constitution bi ngir jële mandat président assemblée juróom def ko benn xam nga loolu amaat na fi Ablaye wàdd def na ko Macky Sall Ablaye Wade itam soppi na constitution bi dindi ci li ñuy wax conseil de la république pour les affaires économiques et sociales tudde ko conseil économique et social jàngat biñ ci def bi gën a lëng te mooy bi wér mooy booba Mbaye Jacques Diop mi nekkoon président ba la bëggoon a soppi mu soppi constitution bi daal di créer institution bu bees ñu wàcce Mbaye Jacques Diop muy ñetti exemple yoo xam ne seetlu nañ koy dem dañuy soppi ngir faagaagal nit waaye dañuy soppi itam ngir waajal nit Senghor jàppee ni dafiy jóge 1970 bi ma tudd sànq dañoo ne dañuy soppi constitution bi ngir créer premier ministre ndax waxoon naa ne bi mu amee jafe-jafe ak Mamadou ja dañoo dindi woon sax baatu gouvernement nga xam ne benn moo fi amoon président la amul premier ministre ay ministre daan am nii. bi ñuy créé waat premier ministre dañoo ne 1970 crise bi économique beeg mai 68 bi may wax yu bari dafa fay am ñu ne président bi lépp dafa bari ci boppam. nañ ko dimbale décharger ko maanaam nañ tasaare dossiers yi ci ñeneen loolu lañ tudde woon te boobu dañ ci loon bind de maanaam professeur yi dañ ciy bind di ko théoriser wala professeur Ibrahima Fall bind na ci ñu tudde ko déconcentration fonctionnelle mooy dossiers yi la ñuy tasaare ci ñeneen waaye loolu bu ñu ko waxee lenn dong lañ ci def mooy dañoo créer premier ministre séddale dossiers yi diggante président ak premier ministre ba noppi créé waat beneen mbir bu ñuy tudde domaine réservé mooy ci biir pouvoir yi yi am dañ ci sàkk dara teg ko daane lii kenn ku dul président amul droit laal loolu ñu jàngati gis ni comme mosoon nañoo am ak e-, e-, pouvoir nguur goo xam ne ñaari nit la woon te ca Mamadou Dia la woon te léegi ñu ngi koy waaj a defaat diggante Abdou Diouf ak Senghor ñuy ragal ni ki ngay tabaat tem mu coup d'état ñu defar loo xam ni daal di leeral ni kon lii kenn mënu koo laal nga xam ni ci gàttal daal lañ doon wax naan Mamadou Dia te 63 moom la amoon ba indi ay 62 moom la amoon ba indi ay jiixi jaax yépp dañ ko dajale def ko ci këll teg ko daan ne créé nañ premier ministre de tasaare nañ dossier yi waaye lii kenn du ko laal président dong ko moom mooy li ñu tuddee domaine réservé nga xam ne moom moo ko moom. waaye nag lii liñ bëgg a wane foofu rek mooy boobu Abdou Diouf lañu doon waajal pour mu nekk président te li koy firndeel itam mooy PS boobu UPS la tuddoon. dafa am keneen ku nekkoon foofu du Abdou Diouf rek ñu koy wax Babacar Ba li ñu gëmoon mooy képp ku nekk premier ministre yaay nekk président nga xam ne diggante Abdou Diouf ak Babacar Ba coow lu bari da ca amoon ndax ñoo bokkoon parti waaye dañoo xamoon ne rek ku xas jàll moom yaay nekk prochain président te lii firndeel ni itam daf ko doon waajal te loolu lu lëng la mooy biñ biñ defee premier ministre 1970 ba def ko Abdou Diouf dañoo dox ba 1978 wala 76 ñu defar 76 ñu xalaat noo xam ne président bu demoon ba mënatut a wéy kan moo koy wuutu te li ñu miinoon mooy président assemblée mooy wuutu président pour ñetti weer rek daal di organiser ay élection keneen ñëwaat waaye ñu xalaat ni léegi premier ministre moo koy wuutu nga xam ni waajal nañu 76 texte bi nga xam ne ci la ñuy sukkandiku pour bu ñëwee 1980 Senghor buy bàyyi di jox Abdou juuf du am du am leneen day téye. du organiser élection ci ñetti weer waaye day téye mandat bi mandat ba ñu xool ni moom la Senghor di am ba ba muy jeex nga xam ne fii la toog ba 83 li koy firndeel itam mooy bi mu toogee ci diggante bi moom wut na premier ministre waaye bi mu xasee toog ba élection jot mu organiser ko daal di gagné dafa dindi premier ministre gouvernement kese am gouvernement amatul moom rek moo fi nekk donc comme moom xeexal na boppam ba am pouvoir bi donc lañ fi créé woon ne dañuy wut tasaare dossiers moom dindi na ko donc kon loolu ci biir bu gàtt lañ ko def lañ ko dindiwaat donc amul solo lu mel noonu moo moom lañ ci bëggoon a wax xëy na li mujj damaa xamul ndax jamono ji dinañu ko may ndax mel ni waaw ah, mooy dañuy def dara ci constitution bi waaye ñi nga xam ne ñoo yor pouvoir bi bu fekkee daf leen di tënk ñoom te buñ koy def dañuy gëm daf leen di tënk ñaar la ñuy def mooy dañuy dox ba mu yàgg. ba àpp ba mu leen war a tënk jot ñu dindi tënk bi nga xam ne dara dootu leen tënk Senghor nekk na fi daal di tënk mandat bi ci ñaar bi mu demee ba def ñaar bëgg a def ñett mu dindi ko ba mu desee at wala ñaar ñaari at mu dindi ko pour moom mu mën a nekkaat candidat xam nga loolu amaat nañ ko fi Abdou bi mu ñëwee ba 1998 defoon na 1991 ab réforme buy tax nit ki ñaari mandat lay mën a def bi mu ko defee comme moom defoon na ñaari mandat am bi mu ñëwee ba 1991 mu def réforme boobu daf ko waroon a dal moom ndax motal na mu dindiwaat ko pour loolu moo tax ab Abdou Diouf dem élection gis nañ ko ci Abdoulaye Wade bu defaree itam ba tënk bi euh, ñëw ba mu jege mu tinki ko foofu yi am na ay jàngat yu ñu fi yu ñu fi yu ñu fi mën a seetlu mooy bu nit ki mënta dindi tënk bi. mën naa fexe itam ba am déggin wu muy am ci constitution bi te déggin wi euh, du nekk déggin wi nga xam ni mooy bi lëng ci droit dafa am yoo xam ni dañ koy werante ak yoo xam ni kenn du ko werante ci droit maanaam mandat président maanaam fonction président du ak moomeel ak tabel la lépp luy ak moomeel wala luy dellu ci jëmmi nit ki li ñuy wax dafa am euh, li ñuy wax rétroactivité ñooñu rek la mën a dal waaye li nga xam ne élection moom dañuy tabb nit maanaam dañoo teg su ma ko mënoon misaal mooy dañoo teg fii ab chaise wala dañoo teg fii ab moquette daal moket bii de juróomi at yu ne dañ koy raxas loolu benn mbir la ñu def ko daal di koy wax teg ne daal di organiser ay élection fee daal tànn nañ diw ngir mu dem toog ca moquette ba fi ne loolu moom dañ koo tànn waaye moquette bi dafay fekk ay règle maam li fi fekk moo ko tënk moom maam lépp lu ñu wax ne moquette bi nii lay doxe wala sijaada gi nii lañ ci doxe loolu yóbbaale na ko géew moom mooy bu buñ nee euh, sijaada gi juróomi at yu ne dañ koy soppi buñ la falee boo ñëwee juróomi at ngay toog boo toogee ñaari at bu askan wi ndax askan wi dañ ne peuple moo souverain askan wi moo moom moom bi su ko neexee moom mu ne man léegi ñetti at laa bëgg ku fi toogati ñetti at ngay kii mooy sijaada gi léegi ñetti at mooy mandat ka toogoon defagum ñaari at benn ko dese loolu mooy applicabilité direct de loi constitutionnelle yi nga xam ni mooy concerner mandat parce que du moomeel tabel la te moom dafa am ay ab doxalinu boppam boo xam ne jotewut ak dara nit ka toog ne lenn rek mën a musal ka toog ca ca kii ba ca moquette ba mooy moom dañ koo yóbbaale géew waaye ngir li ñu wax ci maquette bi bañ koo yóbbaale géew dañ naan waaye moom mii de loolu bu ñu ko waxee rek mooy disposition transitoire li ñuy tudd waaye moom mii nag dañuy fexe ba lii du ko dal lii du dal ci kawam mooy moom mii comme faloon nañ ko pour juróom-ñaari at léegi wàññi nañ mandat bi léegi may nañ ko loolu disposition transitoire moo koy def te defu ko ndax président moom moom maanaam loolu du ak moom tabbeel la wax naa ko te léegi dafa am ci ñun liñ seetlu mooy Sénégal te du du léegi jiitu na lii diggante 2000 ba léegi mil 2001 dañoo di tudd lu bari dañuy soppi constitution bi naan ndax day appliqué wu am du appliqué mu indi coow te loolu fenn rek lay indi coow mooy ci terrain wu politique waaye ci terrain wu droit amul werante amul benn werante mooy comme ni ma ko tënkee léegi boo waxee ni Abdoulaye ci misaal Abdoulaye laa koy joxe. mille lañ ko fal mille mu ñëw 2001 moom soppi constitution bi 2000 bi ñu koy fal constitution bi juróom-ñaari at la wax moom mu soppi constitution bi 2001 def léegi mandat bi muy juróomi at te benn yoon nga koy yeesal renouvelable benn yoon ngir loolu bañ koo dal moom ndax soppi na ko xam nga te wax naa ne moquette bi loo wax ne léegi loolu rek yóbbaale na géew ki ci toog te moom moo ca toogoon. ngir loolu bañ koo dal dañoo wutaat ab article mooy article 104 ñu daan ne waaye président bi day wéyal mandat am ba mu jeex loolu rek moo ko musal waaye kon Abdoulaye ba mu toogee 2000 2005 la ñu waroon def élection waaye nag gannaaw waajalooñ nan luy tax mu mucc ci lañ wax ci maquette bi lañ wax ci siyaare gi looloo ko musal waaye loolu nag ci ni mandat bi war a toll rek lañ ko def defuñu ko ci ñaata yoon la mën a am mandat nga xam ne loolu boolewuñ ko moo tax moom donte que 2000 la toog. donte ko constitution bi 2001 lañ ko soppi moom ñaari mandat bi 2001 ñaari yi mu wax 2001 moom wàññaale na basam bi nga xam ne fekku ko fi woon bi mu toog 2000 tam tàmbali ko constitution bi fi judd 2001 bi mu ñëwee rek yóbbaale na ko géew ndax sijaada gi la ñuy wax ni nii lay demee nii lañ koy yeesale te waxuñu ne moom musal nañ ko ci loolu li ñu wax ne musal nañ ko ci rek mooy ñaata lay doon juróom lay doon wala juróom-ñaar lañ ko musal waaye musaluñ ko ci ndax mën naa toogaat moo tax mandaawam bu 2000 ba dugg na ci bu 2001 bi bi mu ñëwee 2007 mu defaat kon ñaareel mandat jeex na lu mu fi jàlloon euh, wuute na ak li constitution bu wax loolu boo ko jëlee moo valable itam ci li nga xam ni moo fi am tey xam naa foofu lañ ciy mën a yamadi gannaaw waxtu wi dab nañu du ñàkk bu ñu ko mayee ñu jàllaat ci waaye ñu ngi jéggul bu baax a baax ci guddal bi kàddu yi moo xaw a yéex waaye nag ñu ngi sàkku mbooloo mi lépp luñ ci dégg te mu ñagas ñu ngi koy jégalu jubluwaay bi nag mooy yéesal xam-xam ci wàllu ni ñu war a yore réew ndax deesu ko ca caaxaane lu luñ bind lu leer la am na lu mën a lënt ak lu mënta lënt am na it loo xam ne moo fi gën a lëng ñu fi nekkee ba léegi dañoo jàpp ni histoire politique du faw loolu ñu bàyyi ko xel ci fi mën a am ndax mooy leeral dana la dimbale ci li leeral ëllëg te buñ waxee ni dañuy doxee ci wenn doxin dafa baax ñu ci waxtaan mu bañ a nekk loo xam ne dañ koy moomale ñuy dox ci wàllu politique waaye askan bi yëpp ñoo ko moom ñoo ko bokk ndax ñun dañoo jàpp ni kon léegi politique buñ koy wutal nag luñ koy tekkee du doon lenn rek lu dul yombal lu baax jafel lu bon bu dee dëkk bu mel ni Sénégal moom léegi déggin woowu buñ ko ci amee kon ñépp dañ cee bokk moo tax am na ci yoo xam ni mat na waxtaane jeexi di nag bu ngeen seetloo ci biir waxtaan wi lu ma tudd rek dinaa jéem a waxaale ci biir lan la mën a lan la jeexital ci ci askan wi te yema njëkk tàmbalee moom dafa am solo ndax daf ñoo topp ba léegi muy naka lañu déggee état nguur gi di la ngay liggéeyal nguur gi mu lay fay mooy li ñuy wax fonction publique ak service public mooy xidmaal askan bi naka lañ ko déggee loolu moom daf ñoo topp jamonoy tubaab yi ba léegi ndax defuñu ko woon ngir yàllaa ñu xiirtal lu ci bari ci ñu bëgg a liggéeyal nit ñi di leen xidmaal waaye gannaaw crise dafa am nit ñi dem jóg wuti lii ngir wut fun dugg ñaari ci mën a am mooy tànnoo ko kon mën nga koo jaawale leneen te li nga koy jaawalee mooy lan mooy kasbul xalaal fàggulu lew ak lan mooy xidma li nga séq ak kasbul xalaal ki liggéeyal état état la ko séqal moo koy fay mooy fàggu lu lew moom la ko séqal lim séq ak askan wi mooy fexe ba li tax nag ñu teg ko fi ndax état moom amut loxo amut tànk yow miñ fa teg yaay loxo bi yaay tànk bi donc doo xàmme kenn loolu rek lañ ci bëggoon a ki ñu ngi jéggulaat bu baax di ñaan yàlla na suñu borom nangu suñu kooru tey bi jërëjëf jërëjëf sëriñ Sohaibou Dione ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom nga ñu baaxee tey te mu jëm ci histoire politique bu Sénégal nga ni ko ci anam goo xamante ne anam gu matal la avant indépendance ak après indépendance ak jamono ji nga xamante ni ñu ngi koy dund fi na nii. kon xam naa ne ngir ñëkkante waxtu wi rek am na ay laaj yoo xamante ne mbokk yi sàkku nañ pour ñu leeral leen ko mu ñu wax ci wax wax waxtaan wi waaye nag njëkk laaj yi dañuy jox kàddu gi rek. sëriñ Atex Mbacke moom sëriñ Mame Thierno Mbacke su ko defee moom tamit mu indi ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëriñ doon waxtaane kon jox kàddu bi sëriñ Atex. mbokk jullit di mbokk taalibe yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen euh, ziar bu baax di am mbégte bu baax di am teewee jataay bi muy jataayu xam-xam bu sell boo xam ne. mbooloo mi koy teewe fii di ko déglu mbooloo mi koy dégloo ci biteek ëpp ñi koy dégloo te nekk ci biir réew mi ñu bari lool waaye ma xam ci ñu bare bare meneen mbooloo moo xam ne ñoo nekkuñu sax ni ci biir réew mi waaye fi mu toll ñoo koy topp jotaayu xam-xam may wax ne waxtaan yi bari na ci réew mi lool waxtaan yi yaatu na waaye waxtaan wi am ci Darou Moukhty moom dafa nekk ci niveau bu kawe mën naa ne buñ buñ doon wax comme niñ koy waxee ci njàng mu kawe la mu suufeen day mel ni njàng day mel ni waxtaan yi Darou Moukhty moom day nekk ci niveau bu kawe ba ci waxtaanu kawe moo tax ñuy faral di waxtaane thème yu mel nii nga xam ne xëy na ñi waxtaan xëy na ñu toog ñëpp nekk nañu ñooy am niveau ku déglu ko waaye nag mbir yi itam day egg foo xam ne faaw niveau ba egg foofu waxtaan bi Daaru Muxti yoon sax mu koy déglu noonu laa koy jàppee nga bu doon waxtaan yi bari na ci réew mi am na yu nekk ci niveau ni man ni primaire wala secondaire waaye bii day mel ne ci niveau universitaire la nekk loolu nag xam-xam bi borom Daaru Muxti amoon te nga xam ne ak njabootam gi fi bàyyi ñu ñu ngi koy doxal loolu ko loolu ko yàlla faye ñooy te bu baax di teewee euh, sëñ soxna bi mu yaatal ci waxtaan wi lool waxtaan woo xam ne xóotal na ci ku ko dégg ni ñu ci waxee xam ne domaine am la te ñun ñu ci commentaire la waxee na suñu domaine kon li ñuy wax yàlla bu ko yàlla bu mu gën a lëndëmal nga xam ne moom moom la doonoon wax waaye am na solo lool am nañ ci mbégte wax dëgg yàlla di jàng nañ ci lu bëree bëri ndax histoire bu passionnante nga ñu nettali ndax mas naa ko yóbbante fii sëñ Mouhamed Mbacke daan ko te yu mel ne histoire du ma koy dégg lu bari ci alwafa waaye lu am solo la ndax histoire dañuy xamal fan la ñu nekkoon maanaam démb fan la ñu nekkoon tey ni ñu doxee waaye bu ëllëgee kon nan la ñu war a doxee loolu histoire a koy jàggale moo tax di waxtaanee thèmes yu nga xam ne day jëm ci histoire ñu xam réew mi fan lañ nekkoon démb tey ni ñu doxee ëllëg fan lañu war a jëm jàngale histoire daan ko war a am lu mel ne mën naa ko proposer fii lu waxtaane lu mel na maanaam guerre mondiale yi amoon ci àdduna bi xëy na war naa am thème première bi guerre mondiale lan moo ju taxawaayu Sénégal lan mooy taxawaayu nit ci deuxième bi. yu mel noonu waxtaan lu lu mel ne liy xew ci Palestine lu xew ne lu xew terrorisme bi am ci àdduna bi yëpp day mel ne histoire da koy am te day am solo lool ak yeneen thèmes yu gën a yaatu mel ne ay siira yëpp day nekk ay thèmes yu am solo. waaye temu tey bii daal comme noonu ma ko waxee histoire bu am solo la boo xam ne bu ñu ñëpp jàng nañ ci bu baax a baax ñu jàngate début bi tàmbali bi mën nañu wax mille huit cinquante comme ni ñu ko waxee boobu foofu la àdduna bi tolloon réew yi nga xam ne am ñoo am doole di coloniser réew yi amul doole contexte mondial la woon kon moo amoon ci réew yi yi ñu wër ci réew yi nga xam ne xëy na ñoom laa gën a xam seen histoire mu mel ne dëkk yi mel ne Tunisie booba moom tamit man ku lu weesu lii la fa wënd France dem en mille en 1882 fu mel tamit li nga xam ne boobu tamit France nga dem en 1830. nga xam ne contexte boobu adduna bi moo tolloon foofu képp bépp réew bu am doole yittee mooy fexe ba am ñoom yi def ci adduna bi boole ko ci réewam boobu ñun ci loolu la ñu bokkoon. waaye itam dëkk yooyu ba ñuy dem ñoom ba ñu jógee ci réew yi di dem taxul ñu jógee fa waaye dañoo waajal ay nit sëñ bi wax na ko léegi ni ci waxtaan wi waajal ay nit yoo xam ne dañ leen fay bàyyi ngir seeni intérêt ya nga xam ne am nañ ko fa duñ mën a fësal ne dañ fay ñëw di ko jël si waaye mën nañ ko jaarale ci seeni loxo ba seen intérêt yooyu duñ ko dagg moo waral lu mel ne suñu constitution yi yépp ñu am mel ne foofu la jógee constitution nag ci dëkk Afrique yi day xaw a mel ne lu bari cinquième république bi France amee en mille huit cent cinquante en mille neuf cent cinquante-huit mel ne boobu moo xaw moo xaw tasaaroo ci Afrique néewaanu loo ci fekk te boo demee ci yooyu doo ko fekk kon loolu tamit question bi ñu ciy posé mooy est-ce que indépendance bi bi nga xam ne moom la ñuy wax am nañ ko ndax man ko dëgg-dëgg am nañ ko loolu lu ma tax man man lu ma tax laaj la ndax ci doxalin yooyu moom ba léegi yi nga xam ne moom la ñu tubaab bi imposé woon ñu doon ko def ba ñoo ngi koy wéyal lu mel nag mbay mi sëñ bi wax na ci am solo tool yi ñoo ñu daan gerte fii boobu léegi ñoo ngi koy bay bayeekuñ tool dañ koy soxla genn bu njëkk ndax mel ne ba léegi ñoo ngi ci Côte d'Ivoire gi ñoo ngi ko daan bayloo lu mel ne ay cacao café ak yooyu moom ba léegi moom jógagu ci Mali gi ñu dandal lu mel ne ay wëteen ak yooyu moom lañu daan soxla moom lañu ko daan bayloo yooyu yëpp man ko jógaguñ ci ba léegi est-ce que kon am nañu indépendance am déet question bu am solo la boo xam ne kenn ku nekk mën na cee xalaat waaye yooyu yëpp nga xam ne tubaab bi doon nañu ko def loo ak tey yi nga xam ne moo feeñaat ci réew mi muy suñu ressources yi pétrole ak gaz yi nga xam ne am na nga xam ne xëy na fii ak fukki at ci kanam buñ tàmbalee exploité Sénégal mën naa bokk ci réew yi ëpp doole ci àdduna bi wala yi ëpp doole ci Afrique ba te tool toog yëpp dawaat mi jëm si waat fii ci Afrique ressources yooyu tamit kon war nañ cee xalaat ba xam nan lañ ci war a doxee te kenn ku nekk am na ci xalaat kenn ku nekk noo ci mën a ku mën a wax wax koo xam ne mën ngaa jëf nga jëf man a laa min ku mun karan ñu waxoon yonent ñu waxoon mën nañ ko appliquer ci loolu ba tey waaye itam acteur politique yi mën leen ci jàngat nii ci biir waxtaan wi acteur politique yi doxe loolu mi ci biir réew mi manque d'idéologie bi am kenn ku nekk ndax loo gëm est-ce que libéralisme nga gëm socialisme nga gëm marxiste léniniste nga gëm day mel ne amatul ci réew mi wala su fekkee ne bare xëy na maanaam am ngi amul amul woon naan ko njariñ waaye itam bàyyi ko ba kenn ku nekk boo xëyee fii ci ci parti bii tey ni bu subaa nga dem ci bee ni bu ëllëgee nga dem ci bële tamit bokk na ci li ñuy jàngat ci waxtaan wi ne maanaam aw doxin la wu bees boo xam ne acteur politique yi xëy na si seen doxin kuñ ko ci rafetlu lool waaye itam violence bi nga xam ne am na ci violence mu ngir violence physique ak verbale bi nga xam ne am na ci am na ci politique bi ci réew mi nga xam ne waxante lu ñaaw defante lu ñaaw indi nañ ci léegi ñaari exemple en 1967 bi nga xam ne Demba Diop ministre des sports ministre de la jeunesse et des boobu boobu lañ ko rayoon am militant jóge fa fële jam koy paak ba mu faatu en 1967 waaye itam euh, Senghor mi nga xam ne moo jiite woon réew mu nekk ci grande mosquée moom tamit boobu am ku jógee fële ku jël ak fetal la moom it bëgg koo fetal sëñ bi na léegi exemple yooyu yooyu nga xam ne ay violence physique la waaye violence euh, verbale yi moom mënees koo lim sax moom c'est ça boo taalee rajo bi léegi boo génnee boo boo déggee dégg kële wax keelu ñaaw kee tontu keelu ñaaw day mel ne euh, salteel terrain politique bi la ba nga xam ne que nit ñi nga xam ne jàpp nañ ay nit yi diine lañ ay nit ñu yiw lañ duñ ci mën a dugg day mel ne mën na la xaw a lool ndax day mujj da koy seexlu te boo ko seexloo doo ci dem ak ñoom da lii moom ak ni mu saltee ak ni mu mel nii naa leen ko bàyyee. kon daal euh, day mel ne violence politique bi moo koy jàngal day mel ne loolu lañ ci jublu waaye itam nag chef religieux yi kilifa diine yi kenn kuy kenn ku nekk itam am ci am ci xalaat. am ci am ci xalaat donte ab projet la bu ñu tëgg fii ak fii ak vingt ans nii lañ ko bëggee wala fii ak trente ans wala fii ak quarante ans ndax loolu mooy liy néew léeg-léeg ci africain yi defar projet boo xam ne doo ko fekkee xëy na wala mu ko fekkee waaye xëy na dana la fekk nga ne ci yeneen lu ñu projet ci at yu bari fii ak cinquante ans bëgg nañ nangam fii ak soixante ans bëgg nañ nangam loolu la ñu wuti ak xalaat tubaab bi tubaab bi da lay topp li mu bëgg ci yow na ko fii ak juróom fukki la ñun kilifa diine jàpp naa ne am nañu responsabilité ci xalaatu réew mi ni ñu doxee ci wàllu politique bi est-ce que amuñ ci part de responsabilité ci seen diggante ak ñi nga xam ne ñoo leen yilif ak ci seen diggante ak seen borom man kon daal ay question la yoo xam ne yu ubbeeku la yoo xam ne kenn ku nekk kenn ku nekk mën na cee xalaat xam naa ni waxtu bi daa xat bëgg ñoo guddal ñu ngi koy gàttal foofu wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Serigne Atex Mbacké ci taxaw seetlu bu am solo bi nga xam ne moom nga def ci lii sëriñ Fane bi doon waxtaane xam naa ne ngir njëkkante waxtu wi rek dañuy ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci thème waaye ñu fàttali mbokk yi rek ne suba incha allah sëriñ Mouhamadou Lamine Sarr moom lañuy ñuy dalal fi jataay bi mu fas yéene waxtaane lu jëm ci wàllu yar xale yi. kon ñu jox kàddu gi Oustaz Ahmad Mbaw su ko defee mu ñëw ci laaj nga xam ne moo ji ci waxtaan bi a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum jullit yi bokki taalibe ñu ngi leen di nuyu ci weer wu tedd wi di leen ziar di leen balwaq leen balaq di leen ñaanal jàmm di ko sàkku ci yéen tey ñaan yàlla mi am jàmm te ku mu ko defal ko yàlla nañu yàlla dolli jàmm sëriñ bi ñu ngi lay sant bu baax ci waxtaan wi di wax ni am nañ ci lu kawe njot ci turu muassasatul wafa bi huquqil iman ñu ngi lay sant cant koo xam ne am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu yem waxtaan wi déglu nañ ko laaj it firndeel na ni bàyyi nañ xel li nga doon wax bu baax mbokk mi daf doon laaj mu ni sëriñ Fallou Mbacké mu ne daa am ñoo xam ni dañoo wax ni moo daaneel gouvernement Mamadou jax mu ne ndax loolu wér na loolu boobu moom la mbokk mi laaj jërëjëf ci laaj boobu dafa am loo xam ni sax jàpp naa ne waroon naa koo leeral ca tàmbali ba te defuma ko mooy ñu bari dañuy faral di wax ni dafa am taarix boo xam ni dafa sacré mooy dafa nekk baatin ak euh, su ma ko mënee waxee noonu ak loo xam ni zaahir si la ñun nag ci zaahir si lañ doon nekk taxaw ci duñu dugg woon ci. Euh, beneen mbir léegi nag ci foofu rek tamit lañuy ñuy tontoo foofu liñ fi seetlu rek te loolu moom ñun waxuñu ko sax télé yi ñoo ko wax seetaan nañ fi ñu wax ko ñu wax ni Mamadou Dia bi mu ñëwee fii Touba ca penc ma ca mbaar ma discours ba mu doon wax moom la mu doon tontu du waxi Serigne Fallou loolu moom mën nañ ko jàppe erreur ndax dafa tontu ci discours boo xam ni Euh, euh, dafa wuuteeg dafa tontu loo xam ne bokkul ak lan euh, lan wax wala sëñ Fallou moom waxut loolu moom keneen la tontu Mamadou Dia keneen la tontu waaye tontuwul sëñ Fallou loolu am na. waaw damay wax ne rek si Mamadou Dia <coughs> lam doon tontu keneen a ko wax waaye du sëñ Fallou ndax sëñ Fallou ci li histoire wax bokk liñ gis mooy ne nañ waxut keroog ab porte parole moo waxal sëñ Fallou Mamadou Dia tontu ca loola. bañ baree nag ñoom bañ génnee di dem dab nañ leen ñu dajeek sëñ Fàllu loolu Cheikh Amidou Kane da cee témoigné Cheikh Amidou Kane dafa nekkoon ci pouvoir bi àndoon ca bokkoon ca ña fa nekkoon mën nañoo mën nañoo jàppi waxam mag la jamono yi te jaar na ci daara ji jàng na te mën nañoo ay waxam mën nañ koo jàpp jàpp naa loolu wax na ni sëñ Fallou sax boobu leeral na ko foofu leeral na moom mu Mamadou Diakhaté ko Fallou loolu duma ci jaar waaye wax na ni suñ fàllu moo waxal boppam ne moom waxul lu dul li génn ci làmmiñam moom loolu moom Cheikh Amadou Kane ko nekk pour wane ni kon lañ wax moom Sëriñ Fallou ko wax kon erreur bi kon foofu bi fi am mooy tontu ci loo xam ni Sëriñ fàllu waxu ko te discours ba histoire moom mi ngi fi discours ba it Mamadou Dia wax keroog moom dëgër na lool képp ku ko déggoon dana dana yéeme ci yow waaw ëpp nay nopp. kon nag loolu lu mën a nekk la waaye nag loolu feneen la li ñu xam ñun ci zahir si mooy Mamadou Jalal moom am na aw ay orientation yu jëloon yoo xam ne li wërte wër mooy tubaab bi du ci gis boppam te dafa def lu jafe mooy diggante guerre froide tubaab Amérique ak di xeex lenn rek a fi amoon mooy da ngay far fii mbaa nga farfee moom dafa ñoom dañoo bokkoon ci ñu bokk ak tubaab yi France nekk suñuy xarit ñu jàppee ko noonu waaye teewul mu demoon gis gisi gisee ak waa Russie jàpp ne ci politique nag waroo am benn xarit rek war ngaa mën a gisi ñeneen ndax kii la bàyyee mën naa defaat loolu benn mbir la. kon foofu li ñu fay jàpp rek mooy xëy na ci zaahir si daal li ñu gis moom mooy Mamadou ja xëy na am na orientation jël yu jafe yu naqaree yanu ci benn nit am na it ay erreurs yu mu def waaw li ci des moom dañ koy. jërëjëf mbokk mi li kulli mahallin maqaam euh, mbokk mi mooy laaj mu ni ndax Sénégal moom na boppam bu wér. loolu moom tontu bu gaaw laa ci tontu ndax ba léegi am na ñoo xam ne bu ñuy def waxtaan sax thème bi ñuy wax mooy indépendance juridique indépendance ci tournée ak i kayit ak indépendance économique. léegi nag li ñuy wax ci këy li day nuru ni ñun ñoo moom suñu bopp waaye ci wàllu économie moomaguñ suñu bopp képp koo xam ni dangay ngay génne lu mel ni matière première li ci suuf di ko jaay keneen rek ci loolu rek ngay wékku lu ci mel noonu mënugoo am indépendance ndax mooy li wax ne américains yi dañ koo tuddee matière stratégique maam képp ku ko contrôler yaay contrôler àdduna bi te ñun contrôler guñ ci dara léegi nag ki ku ñu ko contrôler mën naa am moo ñu yóbbee itam fi ñu moo ñu yóbbu ñu bëgg a loolu rek laa ci bëgg a wax ci lu gàtt gàtt jërëjëf mbokk mi mu ni li am 1960 ba 1983 ci doxalunu assemblée mu ni ndax loolu mën nañ koo jàppe démocratie loolu sax yàlla dafa def dafa am 1990 benn rapport boo xam dañ ko def ci 24 euh, réew ci Afrique ak Haïti réewum Haïti ñuy xool Afrique noir suñu réew yi naka la ñuy doxee démocratie li ñu ci feeñal rek mooy dafa bari lu ñuy def maam mbubb la waaye day la ca biir day wuteek moom maanaam dañuy defar ay mbubb yu rafet ci biti pour wane ay institution waaye la ca biir day wuuteeg li nga xam ne moom loolu nag niñ ci jàngat bi ñu ci am mooy Afrique yi dañ pays Afrique yi dañ koy def ngir ñi ñu wax ne ñooy dugal xaalis mooy investisseur wala investisseur privé wala public dañuy defar lu rafet loo xam ne dañ dañ leen ciy xëcc ñoom ndax ñooñ ñoo naan ab pays bu démocratique nii la war a mel. su ñoom dañuy fexe ba defar loolu ci kaw nii rek bu ko defee xaalis bi ñëw. bu xaalis bi ñëwee nag nañ koy yoreek ak dëgg-dëgg dëkk bi ni muy doxee day wute kon ñoom loolu lañ ci tënkoon te ñu nit jàpp nañ ni loolu mooy li gën a fes mooy lu ci bari dañ koy def am mbubb waaye du la nga xam ne moo nekk ci biir kon démocratie biñ tax ñuy wax amagu fi. jërëjëf mbokk mi day laaj président conseil lan moo ko wuteel ak premier ministre. bu dee ci tur wi daanaka dara wuteelu leen ndax président conseil ministre la ñëpp dafa nekk ministre bi njëkk ci ministre yi kon daanaka mooy premier ministre rek li li lay leen wutale rek loolu du ci du ci li ñuy li ñuy da li ñuy doon waaye résime bi am rek la mooy dañu am régime présidentiel boo xam ne moom lu ci bari wala régime parlementaire yoo xam ni ñoom dañuy tànn tuddee ki njëkk ci ministre yi premier ministre ak résime yoo xam ne dañuy tànn tuddee ki njëkk ci euh, ministre yi président du conseil la leen di wuteel nag ma nga nekk ca nan nan lañ leen tabbe ak ndax ñooy responsable ci kanamu parlement bi am déet comme la ma wax ci ñoom Mamadou Dia ndax moom moom président ak président du conseil ñoo bokkoon nañ leen di tabbe ñu bokkee nañ leen di tabbe kon euh, kooku daanaka pouvoir yi président am la am bu fekkee nag premier ministre la boo xam ne bokkut ak président nañ ko tabbe nga xam ni dañ koo nommer moom daanaka te parlement ba sañu ñu koo bañ wala yu mel noonu bu boobaa itam kooku du mën a yem ak président du conseil waaw loolu rek laaj jërëjëf mbokk mi muy laaj mu ni ndax sëriñ si am nañ benn jeexit ci histoire politique gu Sénégal. am nañ ko bu baax a baax te ca tàmbale ba ci laa ubbee woon wax ko ne naka jekk tubaab bi bëri na fii lim fi def loo xam ni moom deful sañ yu ñëw rek dal suñ kaw day wut kum dox suñ diggante. di fi wut ñi fi nekkal buur yu njëkkee daan daana leen ko def waaye itam foofu dama faa junj ne même état bi même euh, euh, tubaab bi danañ fexe. xool itam naka lañ mën a jëflanteeg sunu kilifa yi ba am lu luñ fi am wala wala wala askan wi euh, naka lañuy ñuy ñoom daal. loolu nag moom laa wax ni dafa aju ci nit ki maanaam dafa dellu ci jikko ak nit ki kiy def loolu mooy kan. am na nit koo xam ne bu fekkee moo dox sa digganteeg tubaab bi loolu yërmande la amul werante ndax tubaab bi dafa yor kanu. te bu méttee bu méttee dana ko dóor ci askan wi ki yeewu ba xam naka lay def ak tubaab bi ba dina am li mu bëgg te kano du jóg kooku njëriñul askan wi la ki nga xam ne itam mën nañ koo jàppe sëriñ bu fekkente ne dafay jëflanteeg tubaab bi tubaab bi wekki ci moom dara loo xam ne xalaat na ne mën na koo am ci moom te saa yu ko ci wekkee mën koo am ci moom ci kaw nit ñi kooku du yërmaane ci askan kon taxawaayu kilifa diine ñaar la mën a doon mën naa jëriñ comme mën naa lor loolu nag mooy dafa dellu ci jikkoy nit ki rek mooy nit ku nit ku egg ci benn euh, nit ku euh, am genn mat gi ba noppi itam euh, xëtt baax wala lu noonu kooku faaw rek day mën a day matale ndax ñooy ñooy ñi matale ci wàllu àdduna ba noppi ci wàllu diplomatie lépp dañuy xam ni ñuy defee mudaara ba mën a jëriñ askan wi te duñ te lay lore ca li fi am ndax tubaab bi moom dafay nekk te du fi jóge bu demee dana fi bàyyi ñeneen coloniser xel yi donc li am rek mooy kii dox sa diggante ak moom ñoom ndax am na ñor gi ak yegg euh, grade bi nga xam ni xëy ci nit mooy tax mu musal askan wi ci li tubaab bi indi kon loolu laa ci bëgg wax foofu jërëjëf mbokk mi dafay laaj mu ne ab député lan mooy rôle am député bu ñu ko tënkee ci lu gàtt dañoo wax ne ñaari rôle la am mooy li ñuy wax légiférer mooy defar ay loi mooy jàpp ci ñuy wote ndax nit ñëpp mënuñoo wote loi bu nekk kon dañoo yónni ay nit ñu leen di woteel bu ñëwee ñoom ñu woteel leen loolu lay njëkka liggéey ak contrôler gouvernement mooy gouvernement dañ moom defut loi ci ci yoon li muy def rek mooy dañuy woote dara jox ko ko ne ko doxal ko bu ko doxalee nag war ngaa dellu siwaat saytu ndax def na ko ni mu ko war a defee loolu mooy ñaari rôle yi nga xam ne moom lañ gën a se euh, jox député lu ko weesu rek loo ci loo dugal leneen ak itam di wax ngir intérêt askan wi yépp moo tax même xaajale yi ñuy xaajale député yi di wax député département sàngam loolu gis nañu ci histoire fu mel ni France ku mel ni dogal ba mu koy def li mu bëggoon mooy maanaam booy xàjjale jël département bu nekk nga ni ne nit yow fii rek nga fi nekkal nit kooku du xalaat mukk pour pour ñëpp day xalaat pour askan woowu rek pour ruq boobu mu nekk. li muy jur mooy question yi nga xam ni ñëpp dañ koo bokk duñu am kenn ku ñu ko défendre ci assemblée ba loolu mooy kon même bu député bi di dem assemblée li jiitu mooy askan wi yëpp la fa nekkal kon même buy défendre benn pàcc ci askan dafa war a bàyyiwaale xel itam ñu ci des ndax warta jëriñ ñi di lor ñi te léegi xaajale bi ñuy xaajale mën naa jur lool. waaw loolu itam lu ñuy maytu la leneen li mooy moo tax cumuler mandat dañ koy bañ itam cumuler mandat dañ koy def lu bari mooy député bi day nekkaale maire te maire ak euh, jiite ab département wala jiite région loolu pouvoir exécutif la bokk mooy nguur la bokk député parlement la bokk soo ko jëlee nga booleel ko ñaari mooy jaxase nga ci nit ki ay intérêt yu war a féewaloo bu fekkee euh, parlement député waa nguur gi la lu mu bëgg mën na koo am bu fekkee dafa nekkaale maire ndax dafa war a gisee ak waa exécutif bi waa nguur gi bu fekkee du député ak waa nguur gi lu mu bëgg mën nañ ko ko faqasal ndax fu mu ko war a jaar mooy waa nguur gi te àndut ak ñoom loolu histoire wane na ci lu bari am na ñoo xam dañ leen naan recevoir am ñoo xam duñ leen recevoir waa nguur gi duñ leen recevoir li tax mooy dañoo bokk parti a bokk jërëjëf laaj yi bari na waaye waxtu jot na bismillah